tàggale waaw bu ñu ko tàggalee nga xam ni yëf yi ay wuute ngi ci euh, su ko defee loolu dañuy dugal ci suñu tomb euh, ñeenteel mooy euh, diggante bid'a nag ak li ñuy wax masalih mursala masalih mursala masalih mursala mooy masalih mooy jam'u maslaha may al manfaa maanaam li nit ñi jariñoo li nga xam nit ñi dañ ko soxla pour yëwénal seenu dund nga xam ni dañ ko bayal rek kenn tënku ko fenn nga xam ni ashari'u bi muy législateur moom mu yàlla tënk ko maanaam i'tibaari ko ilqaa'u ko maanaam considéré ko ni lii koy def nee lu ko nee nañ ko bàyyi waaye dañ koy sart nag am lu muy nurool lépp lu ñu masxalaha mursala la mooy loo xam ne doomu aadama ni ko soxla seenu dund bëgg ko jariñoo te bëgg koo dund ci diine na fekk nag ñu am lu ñu ko maanaam max naa mu mu nuróol ci diine nag max naa munaasib boo xam ne day nuróol moom ci diine boo xam ne ca lañ koy del loolu la ñuy tuddee al istidlalul mursal nga xam ne moom kenn mënul ni lii tënk na ko am na dalil yoo xam ne la ñuy tegtal ñoom fii la yam waaye yow nag yaay def sa istimbaat yéegal ci leneen loo xam ne lu bari la loo xam ne da nga xam ni euh, euh, nit ñi dañ koo soxla nga xam ni masaalix mursala mi ngi juddoo ci xaada usuliya bi nga xam ni euh, fuqaa yi ñoo ko indi wax ni maa la yatimu alwaajibu illa bihi fa huwa waajib maa laa yatimu alwaajibu illa bihi fa huwa lépp loo xam ni mënuñoo def li war te defuñ loola loola day daal di war moom itam xam nga loolu day daal yaat yaatu nag day daal di yaatu lool ba lu ne mën na caa dugg boo demee ci mazhabu imam Malik ibn Anas muy mazhab bi ñu gën a siiw bi bokk na ci ay sursam bokk na ci ay sursam muy masale morsala boobu bokk na ci ay ay ak li ñuy wax saddu daraih bokk na ci ay ay ay ay ay sursam bi mu gën a yaatal moo tax euh, mazhab Malik am maruna maruna bi am flexibilité bi mu am nga xam ne fii ne lu ne naa dugg ci biir lu ne mën naa dugg du li ko indi mooy al masalih mursala boobu nga xam ni lu nit ñi soxla woo rek ci seenu dund dañ ko ci dugal moo tax mag ñi maye woon yu baree baree baree bari nga naa dañoo jàngul diine fekk booba ci xaayida usuliya bu dëgër lañ ko sukkandiku su ko defee xaayida boobu nag moo jur li ñuy wax masalih mursala ngir li ñuy wax daruriyaatu xams ci nit ki nit ki dafa am li ñuy wax daruriyaatu xams muy al jism wal aql wala ard wa diin wal maal maanaam yaramu nit ki nit ki dafa am aw yaram woo xam ne mënu ko bañ a dundaale faaw mu conserver ko bu yaram yi ayibee nit dootu fi ne dafa am am xel moo xam ne mooy doxal yaram bi bu xel mi yàqoo kooku bokkatu dañ koy teg fële mission bi du ko nekk am na li ñu wax herde muy der honneur yu nit ki nit ki am na honneur karaama dignité boo xam ni moo ko wutaleeg bayi may kooku nit ki da ko war a sàmm nit faw mu am lu mu gëm pas-pas muy diine kooku ko war a sàmm alal nit faaw mënta bañ ñàkk da faaw nga am ngub faaw nga xam ne daal loolu moom talakaat faaw ñu amal juróom yooyu nag nga xam nit ki da war a sàmm lépp lu ko nit di sàmmee ba mu ñoŋ loolu maslaha mursala lu ciy dugg ak itam nit ki yëkkati xaraj ndax am na yoo xam ne bu fekkoon ne duñ ci yaatu kon daan def bu fekkoon ne ñoo tënk affaire fu mu tënkoon bu njëkk nii fii lay taxaw rek daañu dema dem ba mujj nag ñu am problème ndax daa am yu soxla woo duñ ko mën a jëfandikoo kon li muy wuuteeg ya ca des mooy bépp atte boo xam ne atte sariya la faw muy am dalil buy tegtal ni asarion bi saxal na ko tere ko lu mel ni ni mu wala am luy tegtal ni sarion bi saxal na ko ni nañ ko def lu mel ni ni mu ni buri rayee nañ ko ray wala bu ku gaañ nañ fayu yu mel noonu am loo xam ne da caa noppi néewut saxal naa ko néewut saxal lu bokk da caa noppi noonu rek foofee nag mooy ah, maydaan bi nga xam ne ci la masrax mursal di dugg lu yaatoo yaatu lay doon loo xam ne lu mën a caanim daañ joxe ay misaal ah bokk na ca fuqaa yi daañu wax ni boroom atelier su fekkee ni dañ koy da koy liggéey loolu loola riir dalaa war a fay dañ man tarminu sunna loolu lislaam saxalu ko fenn waaye boroom xam yi ñoo gis ne loolu maslaha mursal ci ndax su fekkee ni tey boo ñawloo téer bi sa tuuti mu réer nga ñàkk kooku buntu yàq la loola moo ko indi maanaam euh, dañ koo soxla pour pour bu nit sàmm alal nit ñi am nañ ci ko lu mel ni jamoxul quran donte jamoxul quran sax am na ci anam goo xam ni ci niñ koy séddalee soo xoolee ndax boo dellu ci taarif bi maa uhdisa fi diin lañ wax maa uhdisa fi diin nga gis ne maa uhdisa fi diin maslaha mursala du forcément day nekk ci diine boo ko bëggee xam ba mu gën a leer da jàpp ni lu ñu sos ci diine moom lu nekk bid'a la da nga ko tuddee waaye yi nga xam ne maslaha mursala agent daal mën naa bañ a dugg ci diine lu mel ni avion yi lu mel ni oto yi ñuy dugg lu mel ni euh, mihraab yi ñuy tabax ci jàkk yi nga xam ne day tax nga xam xet ba fu mu féete lu mel ni euh, soroor yi yu mel ni përéer yi ñuy nodde yooyu yëpp ay maslaha mursala la ay maslaha mursala yooyu da ci da ci da ci dugg maanaam yu bare bare yoo xam ni am na ci yoo xam ni maslaha mursala man naa bañ a dugg ci bid'a ndax dugg ci diine forcément ci aada dugg am na loo xam ni maslaha mursala nday laal ci diine comme yooyu muy junj léegi jëm ci ñi wàllu jaam yàlla ndax li ñu xam ne jaam yàlla ah su ko defee yooyu yëpp boo dee gëstu rek da gis ni ñi koy jàngale en général dañ koy boole kenn ko nag li ñuy xëcc fa sa tendance jëm rek da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël maslaha mursala yi tuddee ko ay bid'a nga gis ñuy tuddee bid'a yi tuddee ko ay maslaha mursala nga ñoo xam ne dañuy tuddee ay bid'a xasana ñu tuddee ko kenn ko dafa mel ni afkaar siyaase daf cee dugg muy xalaatu politicien politicien nag moom lu defar kaam rek lay wax lu ko dolli mbooloo ñoo indi eh, jafe-jafe yi lu mel ni eh, tawsibul imam lu mel ni jël imam di ko fay soldu wuti impa boo xam ne dañ koy fay loolu am na réew yi jullit yu koy def donte eh, saxutoon ci l'islam lu mel ni ñu xuquba maaliya lu mel ni nit ki tooñ gisuñ ni l'islam l'islam ne wu dóor leen ko ne wu tëj leen ko ñu alamaan ko li ñu amaan li ñu leen li ñu wax peine pécuniaire américain ñoo xam nañ ko ñoom ay wut ki àlla lañ su fekkee am na euh, ay ay ay ay ay infraction yoo xam ne yoo yoo yoo boo ko defee au lieu ñu tëj la dañuy yóbbu ci bërëm ngay liggéey su ko defee ñu cay fayyu dina ca mosal tuuti ba keram muy man na loolu lislaam xam na ko ndax jamono doo ko soxla lu mel ni boo amul lu dul alal yu xaraam kese kese kese nga jël ci lu la doy ba kera ngay am lu dagal loolu euh, ah, lislaam am na ñu ko daganal boo xalal ju xaraam rek bu fi defee te moo fi sës man nga ca jël loo soxla waaye nag nga yem ci la nga soxla su ko defee kon yu bëree bëri la yoo xam ne ba li ñuy wax loi pesanteurs yi muy suñu at yi ñuy atte ci état yi am na côté boobu boo xool boo xoolee mën nga ko dugal ci am na ñu ko tuddee bidaha sayyi'a di ci wax lu leen ndax wa man lam yahkum ma anzala fa ulaykum al xaasirun ku atte wuut ci li yàlla atte ci pertement nga ne waaye su fekkee mën mënoo atte ci li nag Sénégal kan moo fi mën a atte ci li yàlla atte kenn moo ko aman su ko defee kon lu waa pasanteur yooyu gouvernement bi di ñu àtte itam bu mën nañ koo dugal ci maslaha mursala su ko defee dañu mujj mu nekk ay àtte yoo xam ne bu ñu ci àtte àtte la ci kaw nag ñu xam euh, li ñu lay àtte te mu leer tam su ko defee kon euh, loolu mooy maslaha mursala mooy loo xam ne daal nit ñi dañ koy soxla loolu na tëjuwut buntu bu ubbeeku la boo xam ni xaaxida usuliya boobu moo ko dugal mooy maa la yasibul waajibu illa bii fa huwa waajibun nit ñi li ñuy dunde lépp loo xam dañ nañ ba seen dund soxla ko rek loolu day nekk waajib boo xam ni ah, dañ ko war a def ah fekkee gisuñ lu ko tere waaye nag bu bu mu terewu nag lépp loo xam ne nag nas rot na tere ko loolu mu bukk ca lu nas rot tere ko loolu mu bukk ca maxduraat yi kooku moom amul maslaha kooku kenn du maslaha su ko defee kon loolu mooy yóbbu ci ah beneen tomb juróomeel ba te mooy bi nga xam ne ci la ñuy tënke mooy àtte bidaa ak li ci sëriñ bi wax mu mel ni àtte bidaa ci biir wax ji moom yomb naa àtte ndax daanaka ci biir développement bi ni ñu doon développé wax nañ ni euh, lu ñu moytu la kon dañuy wax ne bidaa ci diine dafa xaraam alxuraan araamal na ko sunna araamal na ko ijma araamal na ko daañu fekk borom bi taala muy wax ni sharaon lahum min ad-diini maa lam ya'zan bihi llah wala la kalimul fasli la qudiya baynahum nga xam ne daa day tëkku nit ñi day ñi ngi tëral ay yoon yoo xam ne l'islam tër yàlla yàlla tëral ko nga xam ni ñi nga xam ni suñu àtte yii ñuy àtte suñu gouvernement yi ñoom dañ koy def bidaa maanaam dañuy jël aaya bi mel ni aaya yi ni léegi kon loi nga xam ne loi islamique kenn waru ci àttewu dafa xaram kenn waru ci àttewu bu fekkee mënoo ci dara nag léegi te loi mënta ñàkk comme yow mënoo tëral loi dañ fay fekk ay loi yoo xam ne mënoo ko fee toxal amoo capacité bi jëlee ko fi mënoo ko fi di te loi mënta ñàkk faaw nit ñu àtte ci leen kon faaw la constitution bi tëral assemblée nationale tëral ko te yow bu ñu fal député yi koy tëral yow ca ñay voté di fal député yi nga ca nga bokk kon kooku am nga ca kàddu yow tam kon loola la ñuy tëral mën naa dugg ci maslaha mursala nit ki mën na ci àtte woo te du ci am ay daam du ci am ay daan yàlla loi pesanteur yii ñuy àtte gouvernement yi des ko war di respecté moo xam doon ba la moo xam gendarmerie ba lañ tëlal di ko àtte réew mi di ca ndox da ko war respecté bu la neexee mën ko dugg ci maslaha mursala parce que nit ñi mënuñoo bañ a àttewoo ci dara te kon loolu moo fi nekk li feeg mënaguñ ko fee jëlee moom ala kulli kon kon day wóotee nag shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'zan bihi Allah doonte noona loola ca la sax waaye lee mën nañ ko caa génne waaye ala kulli yàlla daal ngi tëkku ci ku tëral diine joo xam ne bokk te diine jëm tëral di ca àttewoo mooy ñiy bidaa lay wax alxuraan kon tere na ko daañu fekk tam ci benn hadis boo xam ne hadisu uh, al arbaat ibnu saariya boo xam ne ñëw na ci muslim muy wax ne iyaakum wa muxdasaati l umuuri fa inna kulla mudaxasatin muxdasatin bidaatun wa kullu bidaatin dalaala hadis boobu def naa siiw na lool mboolem ñi nga xam ni ñu bees la ñuy xeex tarixa yi ñaare moom ci bidaa boobu la ñuy sukkandiku ngir bid'a yi nga xam ne borom tarixa yi sos nañ ko fi ñoom du ñu ràññale bid'a xasana laak sayyi'a laak a laak ñoom dañaa bid'a rek bale yëpp mu dem te fekk na boo demee ñoom itam ci seen biir nañuy doxale eh, am na leneen lu ne biir loo xam ñoo ñoom ñoo ko ñoom tam lu mel ni conférence yaa ak yooya yooyu itam maanaam a lu ñu sos la moom itam lu ñu sos la moom itam maanaam fi ne màggal yi li ñu xamul mooy màggal yi fi mu ne dafa yaatu ba dox ba mujj mat ay fan lém gàmm yi dafa yaatu mais gàmm guddi la woon mag ñi ko njëkk naa def dañ daa toog seen néeg jàng barzan rek daa di ñaan mu jeex waaye dañoo dem ba mbooloo mi gën di bari di jóge dëkk dëkk di jógee réew day mujj du xaj ci benn bis lu mel ni màggal Tuubaa benn yoor yoor la dañ daa xëy ray gàtt yi defar ko mu daal di jeex amul leneen waaye bi ñëwee ba di ko dayee ci benn dëkk nit ñi jóge ay réew di ñëw mbooloo mi bari préparation bi xajut ci benn bis beneen woote bu mën di doon nag bu ñuy dajale mbooloo su eggee ci adduna di fa daje rek duutu xaj ci benn bis yooyu nag mooy dema dem ba waaye nag du tee yooyu itam nag war nañ ko ay garde fou yoo xam day am fu mu jam day am fu jam ndax day mbir boo xam ne boo ko toppee di ko topp amu foo xam ne day mujj dem itam day mujj boo xoolee màggal yeeg cant yeeg bis yi itam nag daanaka egg na ci mustawa boo xam ne fi ne boo xam ne itam daanaka nag lañ ci doon ragal lépp mi ngi koy jur mayetul nit ñi ñu liggéey duñ fa ni nit lu leen jariñ liñ ci jàq ci alal bari na perte de temps nit ñi boo xoolee itam daanaka itam na xawoon naa mën mën nañ ko réduire daal mën nañ ko yemale daal mën naa yem foo xam ni maanaam nit ñi duñ namante sax léegi duñ namante dangay dem léegi dëkk yi doo leen nam même waxtaan yi ci rajo bi sax ko wax même benn wax la ñuy benn wax la ñuy wax kilifa gu nañ ko benn slogan wala benn kii boo xam ne ñëpp këru nañ ko bu ñëwee moom la ñuy répété moom la longueur de suite di ko répété di ko répété ko baana finalement temps d'antenne boo xam doo ci jànge dara ma ne nit dafa nekk réaliste adduna dafa adduna bu xat boo xam ne temps dafa xat jot dafa xat dañu war ay réaliste seet lu am njëriñ rek ñu dem ci nit ñi jëriñu benn yoon ñu noppalu waaye ba a jël temps accroché wu ci ay yëf yoo xam ne ay awaid la ay ay ay habitude la ñu tàmm yoo xam ni ku ko diful defe nañ difoo dara fii ne kuy màggal te woo média bi defe ngeen difoo dara kuy màggal te woo jànkal defe ngeen difoo kuy waa màggal te woo laajoo ay nangami junni kaamil defe ngeen difoo dara maanaam ay yëf la yoo xam ne aada la boo xam ne dañ ko fi tëral ñépp bëgg cee jaar te kat boo demee ñëpp mënuñ ko sax am na ñoo xam ne difficulté am na ñoo xam ne dañuy dajale journaliste yee yëpp ñu jël a jël bañ dem paas buñ leen sax duñ ko am nga ñu dem ci rajo yi dañuy lewaat pour ay commune lewaay pour ay communique maanaam gis ñoo xam ne dañuy dajale mbooloo même lu ñu lekk sax duñ ko su ko def yooyu yëpp itam affaire ba cosaan la moom lu baax la lañ ko mën a lay yi la bari na lool lool lool waaye dañ ko wutal ay garde fu am fuñ ko yemale mu limité foo xam ni bu fa eggee dañ koy taxawal foofa nag dañ koy taxawal foofa ndax bu jéggee dayo ñi nga xam ne ñoo koy xeex nag wa kullu wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala foofu la ñuy sukkandiku rek ñoom boo seetaanee télé bi télé sun télé yi boo ko seetaanee am na ci ay màggale ci gàmm yoo xam ne boo ko seetaanee euh, caméraman yi dañuy dàq fa jigéen ñi gën a xeesale fa jigéen ñi gën a sol col gu yaañ ga fa jigéen ñi gën a sol col gu càggan ga foofa la ñuy dàq dëpp leen ko rek duñ dem benn yoon nga xam ne sabotage dëgg dëgg dëgg la même waroon nañ commission culturelle yi nga xam ne ñooy saytu màggal yi bala ñu ko teg ñoom ñu seetaan ko jël ca tuuti loom solo ñu teg ko waaye conférence ya yaa xam ne dañuy waxtaan ci diine di ca fàttali loolu du jàll allocution politique ya mooy jàll la ca des mooy wane jigéen ñaak sañsee nga xam ne loolu wax di yàlla nag du diine ñii xeex tariqa yi di xeex sëriñ si mën a jaare foofa nag te loola bu ñu day xam ne lii moom neen la neen moom kenn mënta fexe ba mu nekk dëgg neen kenn mënta fexe ba nekk dëgg mënu ko couleur ba nekk dëgg léegi dañuy jël neen dugal ko ci biir dëgg nga yi ne affaire bu cosaan ba moom ña ko doon sos lu baax lañ sosoon ndax la ca ne ci njariñ ci ziar sab sëriñ bari na la ca ne ci njariñ ci déglu ay waar bari na la ca njariñ ci saafonte bokk yi bari na la ca ne ci bari berndeelante dimbalante bari na ndax islaaxu saatil bayn waajib la te mënuñoo am islaaxu saatil bayn te nit ñi duñ daje mag ñi créé ay occasion yu nit ñi daje pour loolu pour dimbalante pour nemmi te loolu lu ko gën a baax amut waaye mu yem ci cadre boobu waaye bu ñu demee ba mu jub ci cadre concurrence ak ay wuti mbooloog ay pression ay lobbying pour politique ak yeneen yëf yu ñu ci dugal yoo xam ne yu bëree yoo xam ne amatut sens amatut sens moo tax gis nañ ci màggal yoo xam ne daanaka noon yi ñoo koy taxawal boo demee ba ñi nga jàpp ay noonu muy état nga xam ne yow jàpp nga ñoo lay xeex ñooy financé sa bis ministre ya ak député yaak ak sénateur yaak ñooña ñooy financé bisi diine ya boobaa nag diine diine du du du ca génne mucc diine du ci génne mucc am na ci jaxasoo boo xam ni moom souvent ñoom politiciens yi surtout politiciens xam nga xam ni ni li yàq mooy sëriñ bu amut taalibe ak politicien bu amut ci militant sëriñ bi amut taalibe ak politicien bu amut ci militant du ñu xeeb lu ñu am jël dañuy profité itam nag dañuy profité ci occasion yi jàmbur yi rek di jàll seen message dajale meeting ndax dafa cher pour nga dajale ay nit faaw nga luyee kaar faaw nga toggal leen añ faaw nga jox leen ay dépense loolu day bari ba doo ko man léegi ñëpp mënuñ ko dangay ngay obligé dem ci këri diine yi wut ay enveloppe lem ko ay kii as kii def te joxe ko addiya ñu jox la kàddu nga daal di gaaw gis journaliste yi ak gars yi buux leen dara su ko defee ñu jël say élément dem jàllale la ko tey nag euh, seen seen intérêt seen intérêt cee ne ndax mbooloom taalibe yu daje ñu am positif di déglu seenu sëriñ nga kooku ku fa wax jàll sa message jàll politiciens léegi yooyu la ñuy profité jàll seen message nga xam ni Euh, kenn xamut lu muy euh, euh, niru su ko defee yëpp nag yu jaxasoo ci biir la yoo xam ni bokk ci woon ñay xeex tarixa yi nag yooyee la jël nag ñoom di ko exploité mën nañ caa dévier ñu leen neex nag kuy boroom xal bu salim ndax xal bu salim dafa am lu mu nangu su ko defee kon xadis yaa ngoog xadis yu bari la nit ñi miin nañ ko am na ci bi yéen daa ubbee te gaa yi dañ ko ubbee ba léegi is naa astaxal xadisi kitabullah wa xayral hadyi hadyu muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi naar boobu moom bi ci gën a tàng moom nga xam ne moom moom la gaa yi faral di ci waaye ku ku la koy wax rek na la tàggaleel xeeti bid'a yi te boo demee ci taarif ba maa uhdisa fi diin ala xayri misaal saabiq ak maa uhdisa fi diin min tariqatin tudaahi sharia aw tudaahi sunna yooyu ñaari façon yi bid'a ñoo am bu njëkk ba moom ñëpp dañ koo bañ donte am na fi ñu ngi koy jëm a dëgëral ci waaye ci neen lañ koy dëgëral waaye bu ñaareel moom euh, mën naa nekk nag lu rafet loo xam ni alakulai sala tam daal wax na ci nee na man ahdasa fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa radd nee na saa mbir mi wala sunu mbir mi ku ci sosul ci bokk des la ko delloo wax na it man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf ci sunu mbir mi loo xam ne du sunu ndigal des koy delloo moo tax abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ku tar la wax ni al qasdu fi sunna xayrun min al itihaad fi l bidaa na ak jublu def lu tuuti te teg ko ci sunna moo lu baree bari lu tegu ci bidaa te mooy li mu doon junjulee ci njëlbeen maanaam mooy wérd yi fanaanoo kurus te mënoo ñaan dara mu nangu loolu jéem a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell gu tuuti rek boo nee allahuma yàlla fekk la fa du taxaw sax mag ñi sonniwu noonu maanaam jéem a sellal seen biir waaye bu fekkee ni li ngay lekk sellut li naan sellul li ngay sol sellul lépp lu xaraam la nee na nga dëkk ci yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi nee na ah faa nuyu sijaabu lak yi sa dafa léwut dëkk yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi nee na fa am na fa am na sijaabu lak ku lay wuyu nee na la wuyu moo tax nga gis nawet bi léeg taw bi day maral maral maral maral kenn du mën ñaan mu taw wala muy taw jaar fii léeg-léeg njéeréer di ñëw kenn du ci mën te amoon na fi koo xam ni bu mu saa euh, bëgg a taw buñu demee buñ ko waxee rek fi saasi mu taw bi leen fay jiitu jaxaral la koy wax yépp xam nañ ko njéeréer nañu yàq tool mu jël benn njéeréer ñaar ci rek joxoñ leen ñu dem loolu am na fi ci mag ñi xëy na mi ngi fi am ba léegi sax waaye euh, xëy na ñi ko yor mënuñu egg ñoom ba jot ci ala kulli haal li suñ boo xam rek bidaa yu bari ci xol yi boobu muur ko moo tax nit ñi sëgër sëgër ji bari nag léegi diine ñu tax ay mbub mu rëy wala ñu def ca façon daal bu ñuy sol wala ñu teg ci am njël bu ñuy baat bi nga xam ne benn photo bu ñuy boo xam ne wala benn affaire boo xam ne mandarga la boo xam ne caaraat loolu baax na waaye du woon cosaanul bir mi caaraat yi waaye léegi ay slogan lañu wut yoo xam ne kuréel bu ne même tur yi sax dañuy def naa diw maayi bu diw jës bu diw wakkaane diw tey si diw nooru daara yi te foo ko fekk maa nga xasaa jigéen nga te gone jigéen ñi leen tooñ yor doolu xasira di tooñante gone jigéen yi yow xamoo li nga yor lu mu doon téere alxuraan wala bu xasida wala kurus war nga saa yoo ko ne nikk rek am loo yëg da ko war ci place boo xam ni boo jàkkee rek fekk ko fa soo ne ko nikk rek am commencé am loo yëg boo ne allahuma du taxaw day mel ni bal waaye yorub dollu ci mbedd yi fu ne nga ne fa moom dugg ci wata yi dugg ak jigéen ñi ci sareet yi ak ci kaar yu xat yi léeggan coow caaxaan tiim xasida Sëriñ Tuubaa yi wala nga tiim alxuraan yàlla ji wala nga yor kurus ba loolu kii lay doon modd lay doon modd boo demee ci dëkk naar yi ñoom xam nañ ko am nañ modd kurus bu tuuti bu ñu yor boo xam ne fanweer par ak ñett lay yor modd lay doon boo xam ne ñoom ñëpp dañ ko ŋàbb noonu rek fii dem na ba kurus yi loolu lay bëgg a nekk dem na ba xasidel dem na ba jukki loolu lay bëgg a nekk bu boobaa nag kon euh, alxasdu amoon pas-pas ci lu tuuti rek moo gënoon di sonn ndànk bi junni kamil nañ joxe lim yi te dara du changé ñi bëgg tukki duñ tukki wut liggéey duñ ko am ñuy bay mbay ma day gooy waagada te ñuy daan jàng nangami junni kaamil ci dëkk te mënuñoo faay saafara benn faay benn yitte adduna xam nga kooku kon am na lu ci ne euh, su ko defee kon mu mel ne xam naa waxtu mi ngi sori kon fi ñu war a yëkkati jataay bi jot na insha allah ñu ngi déglu bu ñëwee ci cheikhuna alxadim la taala anhu moom wax na ci ku doon moytuloo bidaa la ku ko bañoon la euh, waaye dafa bokk ci ñi gëm ni bidaa xasana am na boo demee ci téere bi ma wax al euh, fatxul nga day wax ni wa kullu bidaatin xalat an ittibaa sunnati man faaqal wara bi tuuli baa fa innaha jaalibatun li dayri wa aksuha wasilatun li xayr nee na bépp bidaa boo xam ni luy niroog topp sunna nekku ci nee na loolu day bijj lor waaye nee nag safaan muy bidaa boo xam ni lu niroog topp sunna da caa nekk loola loola bid'a buy jur yiw la kon moom daa bokk ci ñi gëm ni bid'a xasana ak bid'a sayyida la moom weddi wu ndax comme daa ñëw fekk ñu tudde li bid'a ñii tudde na ñii tudde ko moom mu ñëw saxal ni bid'a am na waaye nag bid'a xasana am na bid'a sayyida am na mu wax ca nag moom ni baydu mu wax day tàggale diggante biddaa bu ñaaw ak bu rafet mu ni ci loolu ca la ñuy ni li nga xam ne jullit yi fent nañ ko sos nañ ko ci anamuk jaamu yàlla te wuutawut ak sariya nee na weddi ko ci réer la Sëñ Tuubaa nee na li nga xam ne jullit dañ koo muy nuru ak jaam yàlla gi ñu ko ciy dolli te ñu nuru la ko ak sariya nee na loolu weddi ko ak réer la nee loolu ak wéer réer la kon xuloo naa ñooñu sëñ bi tontu na leen muy wéy di wax ni bokk na ca bidaxa yu rafet yooyu lu mel ni jamaxul Qur'an fil masaahif jàmm daje alxuraan ci téere yi eh, yéen bi saa sa bàyyi yu ko foon alxuraan dafa tàggoo woon noonu rek ñu di ko bind ci ay faar ak ci ay yax ak ci ay eh, bant eh, bi nga xamee ni xafat alxuraan ñi ngi faatu lu baree baree bari ci la ñu xiir Seydina Bakar ñu daje ko njël bi sax dafa gàntoon ginnaaw bi xelam doo cee ñu doo ko dajale comme noonu ñu ko xamee waaye bañ ko dajalee bind ko tomb yi amu ci woon masque yi amu ci woon ginnaaw bi nañ dem ni bu yaatoo nit ñu bëgg ko jàng ci tombee su ko masque ko ndax xam nga ginnaaw léegi biñ ko tombee masque ko rek la ko kenn mënta jàng mu di ko yàq bu fekkoon ni tomb yeeg masque amu ci musiba am kon kon kon daa doy waar lool fukki alxuraan juróom dana lu mel ni xam-xam yi jàng alxuraan yëpp muy nax wo ak karaamul arab yëpp rek lu ci aju loolu lépp Sëriñ Tuubaa nee na ci bidaa bu rafet la ndax mënuñoo xam alxuraan addi lu ñu xam yooyu tudd na ca moom Sëriñ Tuubaa tam aljahru bi zikrillah mooy di tudd yàlla ca kaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu bari la nga xam ni wax na ni mimma laa yankuruhu illa zuxtiraar nee na ku warul rek moo koy weddi nee na suñu na mboolem lii mag ñu sos bàyyi ko fi muy ay jaamu yàlla yoo xam ni am na lu mu niru ci biir sunna si nee na loolu ku warul rek moo koy weddi mu te ni jaxal allahu tabaraka wa taala min abraari amin yal yàlla bokk ñu ko gëm maa xam ne nag yooyu moom kenn mënu koo weddi waaye li ma waxoon léegi mooy ëppal ga daal waaw ëppal gi boo ko exagéré daal ba dolli ci lu ci bokkut moom ndab moom bu fees ëpp day tuur rek ña nga xam ni ñooy yàqat yee nag ca lay tuur la ñuy for di ko wane mu daal niru ak yàq waaye am na leneen mooy xadisu man sanna sunnatan xasana faloo ajra wa ajru man amila biha hadis boobu itam boo ko seetante léeg-léeg am na ca déggin woo xam ne da ngay ku rëdd yoon bu baax jaar ca dana am yoolub ko ca jaar te du wàññi ca yoolub ka ko nekk doon yool bu ko yoon yoonu baaxut man rëdd yoon mooy lan kon loolu moom lu fi nekkut la woon man sanna sunna xasan kon sunna bu lu fi nekkut la woon kon loolu yëpp day tegtal ni kon sunna xasana am na eh, eh, bida xasana am na eh, yu bëree bëri la yoo xam ni suñu ku ko bañan la ku ko bañan la ku bañan binaa la la koy tegtale mooy boo xoolee bindam jàpp gi mu jàpp ci sunna di ci soññe lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ca la moo koy tegtale xataa ba ci am na xisa bu ñuy nettali màggal Tuubaa gi bi mu ko wootee nee mag ñi dañ ko tuddee tabaskiwaat ngir bañ bi daa moo tax mu ni bu ko kenn wax tabaskiwaat dee leen ko wax màggal moo la mun tudd ah boo demee ci ay tiiram yu bare bare bare ba li ñoo xam ne wax na ci xam naa waxtu bi xam na li ci def xam naa euh, euh, duñ ci mën a dikk sax waaye euh, téere yi def naa yooyu bari na ci lool lool lool lool su ko defee kon li ñuy tëjale incha allah mooy beneen bunt bi nga xam ni ah, moom laa waxoon dinaa ko ubbi ci bunt bi ba ci ci mujj muy boo xam ne it naa andi man naa dugal dara waaye moom it mën naa ni porte de dérive la boo xam ne mën naa dugal musiba itam te kenn tu ko tëj mooy li ñu wax ndigal li ñu wax ndigal murid yi xam nañ ko murid boo xee baatu ndigal xam nañ ko lool waaye nag dañ la doon wax lan mooy ndigal ak kan mooy digle ak lu mu digle moom daal baatu murid ndigal moom siiw na ba ñëpp xam ko waaye lan mooy ndigal lan lañ digle ak ku ko digle lu ak lu tax mu digle ko ak kañ la ko digle fu mu ko digle ak ku mu ko digal loolu yëpp dañ ko war a seet waaye ñun dañuy accroché baatu ndigal bi rek jëm boobu su ko defee kenn ku ne jëkk interpréter sa bopp sa ndigal am na koo xam ne naan kafe mooy ndigalam am na koo xam ah, naan glace ndox glace am na ñoo xam ne dana leen maanaam kenn ku na luy sa ndigal daal am na foo xam ne maanaam xidma bi yaatu na kenn ku ne nam la juboo rek lépp ci ndigal la bokk su bi jàngale na ci wax ni ndigal ñetti ndigal la am na ndigal lu jógee ci yàlla amrun min Allah bila wasita nee kooku mooy sharia ndigal li bàyyi ko ci yàlla amul intermédiaire kooku mooy sharia yonent bi sax ëpp ci responsabilité ñu mu ko sant buñ la xasee ni julli war na la ki la ko waxan moo yow a ci yem foofu la ci yem lépp lu ñu santaane sharia ki ko doon santaane bi mu la ko bi mu la bi mu ko jotee rek yaa ngi ñëpp ci yem ab sëriñ amatu ci benn intervention bu ñu ci intervenir yaag sëriñ bi yéen a ci am sariya yaag sëriñ bi ñoo ci am bi mu la ko jàngalee ba nga xam ko sa responsabilité engagé wu na amatul lu ma la ciy teggil mbaa lu ma la ciy dindil mbaa dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam wafdu saxiix bi ñëwee tuuf si fekk ñu mu doon woo lu yàgg la dañ ñu ko léegi daal gëm nañ affaire bi waaye dañoo bëggan nga dimbali ñu daal yi ñu santaane nga bàyyi bañ dem waxtaan ak gaañi mu leen ah koor gi mën naa ko assurné asaka ji mën naa ko assurné Euh, aj màkk gi mën naa ko assuré waaye julli gi nag moom kooku moom mënu ma ko assuré l'islam moom boo tuubee waxtu la fi njëkk fekk da nga koy julli kooku moom duñu xaar amul xaar dee itam mu tax mu la nag même xeex boo ca nekkee du la wàcc même feebar ba mënoo jóg ba ca du la wàcc kooku kenn mënu ko tegil na mooy amrun bila waasita kooku mooy sariya bi mu wàccee rek ñëpp ci bokk yam kenn du laaj kenn sariya yi kenn ku ne yow la ñu ci sariya mu am leneen nag mooy amrun min aarifin billah ndigal loo xam ne daa am ko benn ku ku yàlla xamal aarif billahi ndigalul aarif billahi nga xam ne moom kooku leen la fekk suñu tubaab bi mu koy jàngale daa am luñ ko laajoon daa am ñu ko laajoon eh, ni ko as-suluk at-tariqa mu ne ka ko laajoon yooyu ngay laaj de laajoon liimaan lislaam lextaan moo ku gën ci yow ni leen nag man dinaa leen wax fi ma ne man de maa ngi ci sharia bu leer naññ mu sharia mu taxara bu laab maa ngi ci xaqiqa mu nawara mu xaqiqa bu leer nañ ni leen sariatul mutahara mooy li ne ci lawxul mahfuus te wàcc ci téere yi xaqiqatu mu nawara mooy li nekk ci lawxul mahfuus moo xam wàcc na wala wàccut ni nag xaarifu billahi nag ca lawxul mahfuus boobu lay jëlee loolu nag du ñëpp a ko man loolu euh, ah la boo xam ni daam ñu ko jagoo am ñuñ ko jagleel tam kooku kenn mënu koo tëj soo gisee nag ay dérive ñëw ci ba nga bëgg koo tëj tam yaa ngi def musiba ndax aarif bi laa am na ah yont yàlla xadir yont yàlla Moussa ànd naa xadir xadir def yoo xam ne moom comme sari am nanguwu ko te boobu yonent la te comprendre du ko ba xadir leeralee xam na ni kon kee aarif billaahi la daa am fu muy xamee kon ndigalul aarifu billaahi nag mën naa dugalaat leneen lu baree bari nag loo xam ne moom yow boo sukkandiku sariya kese kese kese kese doo ko mën a comprendre kooku beneen affaire la waaye mooy porte de dérive la boo xam ne lu ne mën na caa dugg ndax alxawaas ñi ñoo ko moom du ku ñë ku jóg rek nekk xaalis billaay xaalis billaay du ku jóg nekk ko du balla paydo gu mu neex rek nga nga xës fa la neex digle la neex kooku tam loolu wër sama nekk noonu xaalis billaay buy digle daa am ku muy egg sañ ko buy digle daa am jamono ku muy digal ndigal la léeg-léeg ca kooka dong lay yem léeg-léeg ca jamono ba mu koy digal dong la yem léeg-léeg mbir ma koy digal dong lay yem du ko weesu jëm feneen moo tax muy tarbiya bi himma loolu ko indi kenn ku ne dañ koy yar ca fa mu toll ak la mu xam ak fa mbir ma ne nga xam ne day mel ni médicament rek médecin bi faj du jël benn garab rek mënoo ab ordonnance ordonnance kenn mënu ko am saa bopp day métti rek naa dem ab ordonnance waa ji boppam daa métti naa ab ordonnance bi la koy fajoo kooku mënta nekk maal asafi sadis daa mel loolu la ñuy def dañu fekk sëñ bi ca daara ja la newoon am na sëriñ ba tarbiya na ko am na laagogum gis ci moom ba tax na am na yoon wu ko teg mu ñibb si di ko waxtaane sëñ diw na ma ci yoonu sàngam rek ma ni diw daal kon naa tegu ci yoon bi mu tegu déedéet may naa dem ci sëriñ ba mu teg ma ci aw yoon ma itam bu ko defee loolu du am su loolu amul nag eh, jafe-jafe ma naa moo tax sëriñ bi di kon am lu xarif la ak beneen ndigal bi mooy amru ladi lam yaarif illaah wa lam yadrib bil mahrifa ki xam ne xamul yàlla jiimu koo xam kii xamul yàlla da lay digal ngir nga jariñu di la tere ngir nga mucc ngir yàlla moom du jariñu du muc nee na sëriñ bi ma sëriñ da lay digal ngir ngeen jariñu yaar yéen ñaar di leen tere ngir ngeen mucc yéen ñaar nee na ki nga xam ne xamul yàlla jéemu ko xam nag da lay digal ngir jariñu di la digal ngir mucc bu mel loolu la mooy ndugal yooyu nag bari na lool da ko mën a xàmmee boo xamee ñett yi rek boo ko defee danga xam euh, ci ndigal booy jàpp ko defee naa ci boobu lañ doon tënkee rek mooy amaxalis bilaay nga xam ne moom itam beneen la bu ci nekk boo xam ni ah mag ñi dañ cee jëfandikoo bu baax a baax nga xam ne moom porte dérive la boo xam ni ah manees na cee tuuma manees na cee wax lu waaye kenn ku ne yaay seddatal noo koy euh, euh, dunde Euh, mu mel ne xam naa xaabool nañ bu baax ci waxtu bi sa su ko defee kon jéglu baax ah xam naa kon dañuy tënk waxtu dañuy tënk foofu rek euh, incha allah yéen a ji ëppoon na foofu gën naa yaatu itam waaye ala kulli haal euh, bidaa daal moom lu yaatu la loo xam ni yooyu yenn la ci yoo xam ne mën nañ cee eh, jàpp incha allah su ko defee xam daal bidaa xaqiya am na bidaa daafi am na mu kafir am na mu fasix am na ah ah am na boo xam laatu kafir yëpp nag dañ ko war di ràññee am na yeneen yoo xam nag mooy dugal leneen loo xam ne mën nañu ko tudde bidaa te du bidaa mooy loo xam ni aarifu billaahi moo ko maye moo ko sant ak nit wala mu santaa ko ne ko jamono ñu di ko jëf ah nga xam yow mi nit ko sariya kese doo ko xam te fekk loola sañ-sañ la man ni loolu nag porte de dérive la boo xam tam wërta ubbi koo ñaari buntu wërta bu comme neex dugg ah, ah, su ko defee kon ah, wala yu xas maalam yaqul mu mel na xam naa kon mbokk yi ginnaaw bi ñu sant ñëpp jéglu ñëpp rek xaw nañoo xaaw ba ci waxtu bi ñu ngi koy jéglu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu amoon nañ yéen mu gën a leer te gën a jot ah incha allahu li ci dëng ci ñun la ah ñu ngi koy jéggalu ah, lu ci jub lu ci borom bi ñu ngi koy koy ah, sant di ko gërëme ah, di ñaan borom taala mu mbay ñu lu ci jub rek ñu jariñoo ko incha allah yàlla man na ko yàlla na ko def su ko defee kon ñu tënk foofu wax ji incha allah di jéelu jég dellu jéglu nga bu baax a baax waaxit daax naa daxawaana alhamdulilah bi alim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Mame Balla Mbacke ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne andi nga ko tey mën nañoo wax ne muassasatu Wafa bi huquqil iman mi ngi lay sant bu baax ci ni mu séntu woon ci yow ci ci thème am solo bi nga xam ne moom nga di tey mën nañoo xam ne képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi rek jariñu nga ci njariñ loo xam ne kawe na sa njort loolu am ci yaakaar ndax wax ji leer na te tegu na ci gëstu bu wér kon nag euh, kuréel bi mi ngi lay sant baax mi ngi gërëm di ñaan sunu borom mu yokk sa taxawaay yokk sa xam-xam ba li nga bëgg a liggéey lislaam liggéeyal ko ci yoon Seexul Xadim sunu borom subhanahu wa taala defal la ko euh, am na mbokk mu bëggoon a def taxliq ci waxtaan bi sax waaye nag waxtu wi dafa xat tey waxtaan wi xam naa ne am gum am solo tax na laaj yi bari na moo tax xam naa ne dañuy continuer ci laaj yi rek ndax mu gën a leer bu baax a baax li ko mën a waxee mooy am na solo am solo goo xam ne gi képp ku fi teew rek am nga njariñ am nga jariñ loo xam ne njariñ loo am solo kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom mu yokk sa taxawaay yokk sa xam-xam ba nga bëgg a liggéeyal lislaam liggéeyal ko diini ji liggéeyal ko yoonu seexul xadim suñu borom defal la ko jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weeru koor wu tedd wi di ñaan yàlla mu nangul na suñu koor te jëggal na suñuy bakkaar suñ kilifay diine yàlla yàggal leen fii ñu yàgg suñu kanam lool ñu yàgg topp seen ginnaaw sëriñ bi sëriñ mam Balla ci tur mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral saw yaram te bayalaak sam xel ba li nga yéene ci tasaare ko ci xam-xam ak yéene ko liggéeyal sunu maam yu tedd yàlla defal la ci lu kawe kawe sa njot di fàttali mbokk yi bu baax ni waxtaan wi képp koo xam ne yàlla dogal na ni raw na la boo dégloo rajo yii da ko dégg muy Daaru Muxti FM bu fekkee ni waxtu yi ñu koy teg itam danañ ko teg ñaari waxtu ci bëccëg diisoo danañ ko teg min wi ci guddi lamp danañ ko teg min wi trente dunia danañ ko teg ñetti waxtu RFM danañ ko teg min wi Sud FM danañ ko teg di sept heures wal fajri ñoom euh, danañ ko di teg euh, euh, gaaw ak dimanche jant bi FM ak Touba Mbacké FM danañ ko teg ñoom itam kii dix heures kii min wi kon rajo yëpp mën na maa wax ni yi nekk ci diggante bi danañ ko di teg naka noonu Touba TV képp koo xamante ni yàlla dogal na ni waxtaan wi raw na leen boo ko seetaanee incha allahu taala di nga ko ci gis bu dee ci wàllu internet itam ku dugg ci al istixaama di nga ko ci fekk ku dugg ci al muridiya di nga ko ci fekk ku dugg ci al majalis itam yooyu yëpp bu soobee yàlla di nga ci fekk waxtaan wi lépp loolu ci rawoon nga man koo toppaat bu baax a baax di fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa sëriñ Abdul Ahad loo moom lañu war a séqal jataay bi mu bàyyi koo Cees lan lay waxtaanee ñun mooy xuququl bayna bayna shar'i wal waaqi maanaam aqi dëkkandoo ni ko sharia dégge ak nun nin koy dunde muy tam bu am solo boo xam ne bu subaa bu soobee yàlla ci lañ fas yéenee séq ak mbokk moomu sëriñ bi waxtaan wi am na solo lool tax na laaj yi bari na lool fa tabarakallahu li muy wane rek mooy am solo goo xamante ni nit ñi bàyyi nañ ko solo waxtaan wi mbokk mi daf doon laaj mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la rafetlu waxtaan wi dafa laaj mu ni ndax yor kurus bidaa la wala sunna la asalaamaaleykum waaw jërëjëf mbokk mi ci laaj boobu am nga kurus moom daanaka maanaam jumtukaay la bu ñuy waññee jumtukaay bu ñuy wàññee la rek bu fekkee la ngay wàññi waajib la mën naa nekk waajib ça dépend ca ca la nga koy doy rek waaye jëmmi kurus gi moom jumtukaay la bu ñuy wàññee buñ gisee nee dañ sàbbaal nangam yoon te boo yurut loo ko wàññe doo xam xalat yi doo xam lim bi faaw nga yurut loo ko wàññe mi ngi dolli ci xaay ba xaay ba doon wax léegi rek la nga cay def moom loola mooy sunna wala mooy lu war wala bi daal wala mën naa am xëy na boo ko jëfandikoo ci leneen luñ tere lu tere ala kulli haal fii daal miin nañ ko fi ba mag ñi moom defal nañ ko màndargam jullit ba ñaari ñoom daa nañ ko yor ku ko yor ku ne daa tegtale ni nit ki jaamukatu yàlla la waaye bi demee léegi ba nekk modd boo xam ne nag daanaka nit ñi dañ koy foye daanaka amutu sens boobu daa gis dañ koy yor te duñu duñ si kat duñu waaye kurus daal moom mënuñ ne ne euh, moom bu dee ci seedaal islam moom bidaa la ndax yontu bàyyiwu ko fi bàyyiwu ko fi bidaa la waaye bidaa xasana la wala sayra mën nañ ko tudd bidaa xasana ndax ginnaaw dañ ciy tudd yàlla dañ ciy wàññi baati yàlla yi loolu lay am ama jëmi yeneen yi cay ne nag yooyu moom ay baati nag ay yooyu di ko raay ci ay ay béréb ak yooyu moom euh, maanaam lool loolu du ci dara liy jariñ nit ki ci xol bi la jël kurus gi raay ko ci kaamil wala nga raay ko ci kaaba ga wala nga ko barabu suñ tubaab bi wala nga laaj ko feneen kooku bëriwut lu am jëriñ loolu maanaam nit ki li kay jëriñ ci xol bi lay ne lu muy yëg la moom maanaam moom nag mooy setal xolam laabal ko ba mën di yëg même bu dul kur sax bu nee allahu rek benn yoon day rëy asalaamaaleykum mbokk mi daf doon laaj mu ni ndax gàmmu bidaa la mu ni loolu la doon laaj wala waaw loolu def naa junj naa ko léegi ci biir li ma doon wax ci bidaa xasana yi lañ koy tudde man suñu toxam dafay jox benn bayit boo xam dañuy doy rek ñaari bayit ah dañuy bayit doy wa kullu bid'atan xalat an ittiba sunnati man faaqal wara bi tuuli baa fa innaha jalibatun li tayr nee na bépp bidaa boo xam ni luy nuroo topp sunna néew ca day bijj lor waa ak suuxaa nag wasiratun li xëy nee na safaan ba day jur yiw kon gàmm bidaa la moom yéen it bàyyi ko fi na fi ñoom sax defe naa troisième siècle lañ ko commencé buuru Erbil dafa Erbil moo moo ko ci def naa ci troisième siècle ci ci gàddaay gi la commencé kon yeex naa commencé lool lool waaye boo xoolee lañ cey def itam lu baax la waaye tam nag nañ ko yemale fa mu war a yem nag buñ demee ba nag def ko toujours politique boo xam ne yeneen mbir lañ cey wax itam nag boobaa loola moom loolu kenn du ko ci mën a defal kitam laajum ñaare la mu ne ndax maanaam fóon loxo bidaa la wala du bidaa waa taqbilul yadi moom yàgg na fi yàgg na fi am na ay xadiis yu wax ni euh, am na ci saaba yi ñu ko daal defalante ci seen biir muy taqbiilul yadi foon loxo foon loxo nit ngir màggal ko maanaam xeetu nuyoo la jóg ngir màggal nit wala téye ci digalu fas wala yu mel noonu yooyu yëpp euh, rot na ay xadiis rot na ci yu wax ni loolu dara nekku ci lislaam euh, bëñu ko bu fekkee loolu lañ te jublu muy nuyoo loolu lislaam bañu ko xëy na nit ñee ko bëgg a garaawal waaye maanaam yooyu li wér daal mooy loolu du bidaa xëy na daal ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye daanañ ko def xëy na benn rek la bañ muy fóon dënn lu mel ne accolade lu mel ne accolade moom am na ay xadiis yu koy bañ loolu boo demee ci Ihya Ulumuddin wa Ilmul Xasaa'ili wax na ci lu bari ci yu noonu xeetu fóon loxo wala yu mel noonu ak accolade bi fóon dënn mel noonu waaye fóon loxo moom aayut am na ay saxaaba yi ñu ko daa defalante seen biir te ay borom xam yu mag lañ. mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi na dafa gis lenn ci nit ñi di def buñ xëyee di sotti ndox ci seen buntu kër wala seen bunt yi néeg muy laaj ndax loolu bidaa la wala. bon loolu de moom xam naa ni moom damay defee ni xam naa parce que maa ngi doon wax léegi ni bidaa mooy lu ñu sos ci diine est-ce que loolu ci diine dara la ci diine wala dépp souvent bidaa bu ñu ko bëggee xam nañuy koy lëkkale ak diine buñ ko lëkkaleeg diine daañ ko xam bu fekkee mënuñ ko lëkkaleeg diine nag léegi dañ koy dugg ci maslaha mursala ka koy def léegi lu mu koy jariñ ndax maama ma ko digaloon wala xëy nañu ba dañu gis ne ndox moom sedd na rek boo dee départ ñu koy sotti ca bu pono yaa gi mel noonu waaye yëpp mën nañ ni daanaka mënees na koo ba ndax da demee foofu ndax foo xam ne doo ko man boo demee ci dëkki toit bi am na ci place yoo xam ne boo fa ne fooy tuur ndox doo xam bu ñu ci ndox waaye boo demoon ci am immeuble yoo xam ne boo fa dëkkee tey fooy sotti ndox doo gis xalaat doo sotti ndox ci taf yi dem loo xam ne moom da xam ne lii man lu neex a teel a bàyyi la am na yoo xam ne moom ab jullit su xëyee na teel a yeewu bala ñu ne asalaatu xayrun na naw mi na jóg waaj ba jekk tudd yàlla lu mu néew néew ñu doog a salaatu bu julee julli juróomam def baax yaat saalihaatam ñaan yàlla li muy ñaan kooku loo amul xamal yàlla la ko bëgg a jox loolu doy na gàllaaj na garab doy na lépp nag boo ko defut leneen loo man di takk ak loo man di naan ak loo man di sotti itam ci ay danger ngay dox ci ay risque ngay dox parce que yàlla moom moom moom moo yor affaire te li noo santan difoo ko comme li noo santan difoo ko nag léegi yow bu bul xaar mu mu mu defal li nga bëgg yow tam ko xel waru ko def asalaamaaleykum mbokk mi mu ne day laaj mu ne ndax dafa gis lu bari ci nit ñi bu ñu duggee ci jàkka yi wala barabi kilifa yu tedd yi di raay ci miir bi di ko raaj seen bopp ak di raay barab baak yooyu muy laaj ba xam ndax loolu itam bidaa la wala bu nekkee bidaa it euh, ban jàngat nga ci indi waaw waaw barkeelu ci ay miir yi moom wax dëgg yàlla moom moom des koo tere des koo tere moom ay yu ci na demee ci jawaabu Sëriñ Tuubaa sax am na jawaab yu mel ne ñu ngi koy laaj ci affaire barkeel yooyu ba laaj nañ ko ndax mënees naa jële suuf Madina wala ca Màkka di ko indi di ko def ci feneen mu wax ne yooyu taxawu wuñ ci lu ko tere wala lu ko aaye waaye wax na ca ni barkeelu ci alxuraan mooy di ko jàng waaye du di ko fóon barkeelu ci sëriñ mooy di def ndigalam bàyyi ay tereem waaye du dem fa mu tëddoon ndax ñooñu tëdd am na ñu digg luñu tere loolu nga barkeelu ci ñoom barkeelu ci jàkka mooy di ca julli buñ noddee nga ñëw julli ci julli juróom waaye du raay miide maanaam yooyu ay yëf la yu tàmm yoo xam ne kenn mënatu ko tere bañ jafe ne dara la xëy na nag nit ñi jëxli gi ma waxoon rek al jahlu wa tibaaul hawa wa taqalidul ahma ñett yooyu moom mooy muskila bi ñii réer nañ ñii topp nañ li leen neex ñee ña ngay toppandoo te xamuñ li toppandoo lu mu doon boo demee jumaay taw boobu tey nay gis ñoo xam dañuy ñëw rek lu kee def kee def ko lu kee ko mu mel ni yooyu nag jot na fii war nañu wut ay nit ñi ci former nit ñi boo demee euh, makka makka ci kaaba gi am nañ ñu koy tere waaye loolu seetlu naa fa leen seetlu naa fa leen bi may umra ñun ñii di nit ñu ñuul ñi ñu ko doon tere waaye gis naa ni nit ñu weex ñi bi ñu leen ko tere ñoom gis naa nit ñu weex dañu doon jël di ci raayu di jël seeni doom di ko diw ci kaaba gi di ko ci ba di waaye ñun ñi ñi ma àndaloon ku ko ci def dañ la koy tere dañ la koy dañ la ko doon tere su ko defee yëpp maanaam fu pastosu nit ki rek mënta génn nit ci diine waaye am lu ko gën a foor juma daal dee ci julli ab sëriñ dee ko ziar di ko jox addiya di ko laaj xalaat di ko laaj ndigal bu faatoo lam digloon bàyyi ko fi dee ko jëf ah, bu ko defee di ko jàngal waaye du mii rek yooyu moom ah, manees na ko bàyyi mbokk mii mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi day laaj mu ni ndax su fi nit bàyyi ko kaamil yi ñu koy jàngal ndax loolu bidaa la wala du bidaa waaw jàngal nit alxuraan bu faatoo bokk na ci nga xam ni ñooñu ma tudd léegi dañ koy xeex da ci wax lu ne waaye jàng alxuraan moom mënee su ko bonal ndax fa alxuraan li xuri ala am na xadiis bu ñuy wax ni ñëw na noonu ah, am na ay saar yu rot tam yoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe na ndigal lu mel ne ixlaas ñu jàngal ko ko faatu ca la ñu tegtale ne fii ixlaas lenn la ci alxuraan kon dañuy teg ndeli la ca des ko jàngal ko faatu kon jàngal nit alxuraan ci sharia al islamiyya mën nañu ay xadiis yu ñu jàngat ni mënees na ko caa sukkandiku ba ca des itam gis nañ mag ñi di ko deflu su ko defee loola bokk na ca sàmm alxuraan yi gën ñu jàng ko ak it alxuraan yi ñu ko jàngee mën na ko ndax. dañu ni boo jëfee jëf ju baax ba noppi ñaan yàlla mu nangu bokk na ci am nañu ko sukkandiku foofu tam nga xam ne dañu daje jàng alxuraan lu baax la bu ñu noppee ñaan yàlla ama doon wax léegi nag mooy tënk ko ci ay lim nga xam ne da ngay woo daara yi daara sàngam nañ wax lim bi ñu jàng lim boobee ñu leen koy jox par ay téeméer kaamil bu ne ab téeméer nga xam ni lu kaamil bari ba téeméer yi gën a bari xataa mën nañoo dem ba fals lim ba sax joxe lim bu ëpp su ko defee naafiq dugg na ak yeneen mbir yoo xam ni nga gis ku ñëw ni jàng naab kaamil te fekk kaamil éegut euh, comme le séréer ba waxoon rek ñëw fekk ñuy laaj jukki yi mu dee waa ji jukki yi bu ñu noppee ku yor lay jox mu ko léeg-léeg bu ñu ko defee day daa lu ñu fiy séddale addiye ku yoroon jukki dañ jox moo ah nañ ma xel jox ab jukki ñox ab jukki mu yor téye jukkeem di di mu neex ñu joxe mu joxe dem ci këram tëdd jaaxaan waxtaan ak soxna yi raay biir ba mu ah kaamil bañ doon wàcce fee de wàccut soxna si ko looy wax ni mu ne kaamil bañ doon wàcce kër di wàccut de bu dee laayoon ca la bokk wàccut de loolu tam mat nañ moytu su ko defee comme lim yi amut solo nañ jàng junniy kaamil gis naa fi dégg naa fi benn ñoo xam ne dog yi ñu ay million ay millions dégg naa fi ñuy ñaan lu ay millions lañ joxe naa jàng nañ million yi salaatu bi millions yi nangam man yooyu nga xam ne day mujj niru fawda niru am po loolu du fa diine kenn du ko fayee benn kaamil mën na lu ne ci àdduna benn kaamil bu sell mën na lu ne ci àdduna kooku miin minhu taxoo fu xad minhu taxoo xad matan ah minhu xalat suñu too nee benn aaya boo seetantal dong mu def ci yow li mu def ci yow wala nga waxtaane ko ñu xam nañ cee def mu jeex def nit ñi moo gën nga yorub jikke nganum nganum nganum nganum nganum nganum lem jàkk bu ñax bu ñax ji bindaw këyit ni jàngal nañ sëñ diw junniy kamil junniy kamil jëriñ su ko defee kon jàngal ko faatu daal ah, li ñu jàpp mooy lu baax la gis nañ ci ay téere yi mag ñu baax ñu ko saxal ba mën nañ ñu wér na waaye nag nekkut loo xam ni nag day doy ki nga xam ni daawul jàng alxuraan daawu ko jàngul doomam jàng ko ab sëtam jàng ko ab jarbaatam jàng ko kennam jàng ko ah Thiès jàng fa aslëf ginnaaw bi mu jóge fa dem Dakar ba dem ci école yooyu rek ginnaaw bi lépp yi jógee dem Moustani lépp rek ci sàkku xam-xam ginnaaw ba mu jàngee Moustani ba noppi lañuy ñuy disiwaat fii ci Sénégal nekkaat fii ci Touba di yëngutu ba tey ci wàllu boobu rek muy jàng ak jàngale mu yor ñaari daara ci këram boole jàngale alxuraan ak xam-xam waaye yëmul ci loolu bari ay conférence islamique yoo xamante ne moom mii bokk na ñi nga xamante ne ñoo koy animé naka noonu tamit def na ay gëstu yu bare bare bare waaye ci loolu am na ay émission yoo xamante ne ko faral def ci rajo yi yaakaar naa ne képp koo xamante ne da nga faral di topp Lamp FM moom mii am na ñaari émission yu mu fay def benn bi mi ngi tudd kàddu imam yi beneen bi muy al al ilm wal xayaat mooy xam-xam ak dund ñaari émission yooyu moom moom mii mooy ki nga xamante ne moo koy def ci Lamp FM ci ay bis bu nekk waaye en même temps jàkka ji nga xamante ne moo nekk foofu ci Azhar ci ndaam moom mii ña fay jiite ci la bokk kon su may wax ci gàttal ki nga xamante ne mooy waxtaan ak ñun mooy jëmm jooju li mu fas yéene waxtaan ak ñun nag muy loo xamante ne bépp jullit lay téel kenn ku nekk war ngaa def sa kéemtalaay kattan ngir xàmmee ko loolu mooy lan mooy loo xamante ne dafay nur ne ci diine la bokk te bokk ci muy al bidaa fi diini kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu fas yéene leeral te jii kon nag yaakaar naa ne waxtaan wi waxtaan wu ñu war a bàyyi xel la war a déglu la ak xel ndax ñu xam ne li nga xamante ne dafay nuru na ci diin la bokk te bokk ci ak li nga xamante ne maanaam li nga xamante ne dañu wax ne ci la bokk te bokk ci kon yaakaar naa ne lii ne ko mooy dañ koy jox kàddu gi di ñaan yàlla defal ko tawfeex te defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah bu subaa sëriñ Abdoul Ahad bi di inspecteur boo xamante ne Thiès la nekk moom lañ fas yéenee dal ci jotaay bi ñu fàttali mbooloo mi rek ne lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane ku am laaj bu ci aju rek soo ko bindee incha allah bu waxtaan wi jeexee gis na ci tontu xam tamit euh, ñi nga xamante ne ñoo yore tontu laaj yi jëm ci wàllu bu fekkente ne ñëw nañu bu ko waxtu mayee incha allah gis na tontu laaj yooyu yàlla kon ñu jox gi sëriñ Mame Balla Mbacke yàlla na ko yàlla defal tawfeex def ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من بعده ورضي الله عن خليله وحبيبه وخديمه asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi teewlu ñoo ngi leen di nuyu gën jaar rafetu nuyoo te mu yellu ci kenn bu nekk ci yéen di leen ziar di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii di leen leen balaat mu mel ni nuyoo yi ak ziyaar yi ak ndokkeel yëpp dañ koy teg ci loxob Serigne Cheikh Khadim mi nga xam ni moo toog toogaa yëpp euh, Cheikh Ibrahim waaye toog tam ci béréb bi mu jàll leen ko ci mbooleem njaboot gi mbooleem taalibe yi mboolem jullit yi du ñàkk moo ëpp ñu jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñooy taxawee lii ndax day mel ni bokk na ci liggéey yi nga xam ni ci liggéey yi gën a am solo ci liggéey sëriñ bi la bokk muy euh, tasaare xam-xam ak yeete ci diine ndax bu fekkoon ni jihaad lenn def na ko ci lislaam mën nañ ñi mooy euh, jàngale ak tas xam-xam kon ñu leen di ci jaajëfal baax ci loolu waaye leen jaajëfal tam ci boole gi ngeen ñu ci boole ndax liggéey bu toll nii ku la ci woo eh, yéene na la jàmm bëgg na laa jëriñ ni ñaan borom bi tabaaraka wa taala lii yàlla ko yàlla gën a dëgëral jëme ko kanam eh, yàlla bu yaakaar yi tax defee kon xam naa dañ koy tënk foofu rek comme waxtu wi li ci jot a raw bari na incha allah ñu fas yéenee dugg ci tomb bi nga xam ne moom la ñu waxtaane te mooy li ñuy wax al bidaatu muy bidaa bidaa al bidaatu fi diin mu mel ni waxtaan wi nag niñ ko planifié danañu waxtaane ñeenti tomb ba juróom xam naa tënk rek lay doon ba ci njëkk mooy daañu xamle lan mooy biddaa taariful biddaa ndax mbir bala nga cay atte war ngaa xam lii nga atte lan la bala nga ciy am benn position boo jël ci biir taarif boobu dañ ci dégge euh, beneen tomb boo xam ne mooy bu ñaareel mooy taqsimul biddaa ila xaqiqiya wa idafiya wala am na bidaa boo xam ne mën nañ ko tudde tudde dëgg dëgg bidaa ak beneen bidaa boo xam ne mën nañ ko tudde bidaa toftal nga xam ni mën nañ ko tudde bidaa kenn ñi ñii mën nañ ko tudde bidaa mën nañ ko bëgg a tudd tam su ko defee tomb boobu danañ yóbbu ci beneen tomb ñetteel te mooy euh, taqsimul bidaa ila mukaffira mufassiq ak wa mufassiqa mooy bidaa boo xam ne mën naa génn nit ci diine ak boo xam ni du génn nit ci diine waaye mën na koo jural bàkkaar waaye am beneen boo xam ne nag laa tu koffir wala tu fasiq maanaam du du génn nit ci diine euh, du ko jural bàkkaar waaye ma ne su bidaa sax bu fekkee dañoo dellu ci maana kalima ba rek bidaa lay doon nga xam ne jafe-jafe yi foofu lay euh, feeñe ñaari su ko defee loolu dana ñu ubbi ci beneen tomb ñeenteel tam incha allah muy euh, at tafriqu bayna al bidaa wal masalih al mursala li ñuy tudde bidaa ak li ñuy tudde maslaha mursala nga xam ne moom tam usulu yoon yi xaayda euh, boo xam ni dañ caa dugal yu bare bare bare bare bare yoo xam ni des fois euh, boo demee ci biir da gis ñii lii ñu tudde ko bidaa ñee tudde ko maslaha mursala tam daan ci junj ko incha allah su ko defee loolu daañu yóbbu ci tomb juróomeel bi te mooy xukmal ibtidaa ci diin atte bidaa ci diine xatar bi ci naag yooyu wax wàllu Cheikh al Xadim ak li ci sëriñ bi wax radiyallahu taala anhu kon ci planification bi mën nañ ni juróomi tomb yooyu incha allah mooy yiñ fas yéene euh, waxtaanee rek ci tënk waaye balay boobu daañ def benn mu faddima wajiza boo xam ni dañ caa dugal yu bare bare bare bare bare yoo xam ni des fois boo demee ci biir dangay gis nii lii ñu tudde ko bida ñee tudde ko mas masaha mursala itam daañu ci junj tuuti insha allah su ko defee loolu dañu yóbbu ci tomb juróomeel bi te mooy xukumal ibtidaa fi diin atteb bidaa ci diine xatar bi ci naag yooyu wa aqwalu Cheikh al Xadim fiha ak li ci sëriñ bi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ci planification bi mën nañ ni juróomi tomb yooyu incha allah mooy yi ñu fas yéenee euh, waxtaanee rek ci tënk waaye balay boobu daañu def benn muqaddima wajiza pour ñu xam euh, xutuura ci bidaa walla boog ñàkk gi mën a ñàkk alal aqal am na ñetti mbir yoo xam ne suñ ko déggee daañu xam rek ni euh, li ñuy tuddee bidaa mën naa ñàkk ci diine. ba ca njëkk mooy euh, xelum doomu aadama war na nañu xam ne xelu doomu aadama ci boppam ak lu mu rëy rëy luñ ko man di waajal waajal mënta beru mukk ba xam li rafet ak li ñaaw wala mu xam li baax ak li bon ci mbir yépp ci ci ci ci ci cëf yépp loolu xel xelum doomu aadama kese mënta mënut loolu ak lu ñu waajal waajal xel lu ko préparé ak lu mu rëy rëy mënta xam li baax ak li bon lépp mënta xam li rafet ak li ñaaw lépp ci mbir ngir xelum doomu adama dafa lim souvent li muy xam mooy li muy gis wala li muy dégg mbaa li koy waaye am na fu mu yem foo xam ne xam-xam foofu rek la a yem waaye am na leneen lu ci nekk mooy euh, bëgg-bëgg yi ne ci moom muy bànneex yi ak passion yi nga xam ne moo koy pousse nga ay instinct la yu ñu def bindaale ci moom nga xam ne léeg-léeg mooy xëccook moom ba léeg-léeg sax mu xam ni lii lu baax la waaye du ko mën a jàppe lu baax moom da ko jàppe leneen a lu neex ci moom en général des fois mu jàppe ko lu baax su ko def bu ñaar yooyu dajee nag mooy limité gi xelu doomu aadama limité ci li muy xam am fu mu yem ak bëgg-bëgg yi koy dugg des fois di ko manipuler ba muy du mën a jubbantiku yooyu bu dajee day tax kon xelu doomu aadama kese pour mu xam luy lor walla luy jariñ pour mu xam lu rafet wala lu ñaaw pour mu xam lu baax luy defar wala luy yàq ala kulli hal faaw mu sukkandiku lu ñuy wax al wahyul ilaahi muy xam-xam boo xam ne borom bi ko sàkk yebal ko fi nga mu war koo jaamu moo war lu xamal ko xam-xam boobee kooku du mën a ñàkk ndax wax yi boobu mooy wax bi nga xam ne moom mucc na ci ñaar yooyu dal doomu aadama mag topp bànneex gi ndax wahyul ilaahi moom liy gaar doomu aadama ci gàttañ lu ko du ko dal càggante du ko dal waaye réer du ko dal fàtte du ko dal moom bari taala kon kooku rek moo am qualification man xam li baax lépp wala li bon lépp wala li ñaaw lépp wala li rafet lépp boo xoolee sunu bokki tubaab bi seen jafe-jafe yépp ci nuqta boobu lay ni xam naa dañ ko leeral ci kanam ci doy loogu ñu xal ba defee ni mën nañ ci sukkandiku pour xam lépp waaye buñ doxee tuuti rek da ngay gis ni tuuti bala ma ci def benn misaal rek soo xoolee li ñuy waxee homosexuel muy ngóor jigéen nga xam ne fi ne combattant de droit de l'homme yi gën a acharné fi mu ne fu ñu fexe ba ñu légaliser ko fi mu ne dañuy tëb di dal te loolu bu fekkee ci xelum kese ngay seetaan nga nga sukkandiku rek da nga xam ne loolu moom ak nii nit a fekkewu ko ak nit a fekkewu ko te ñoom fi mu ne borom xel yi gën a rëy gën a ñor ba defee ni seen xalaat togg nañ ko ba mu ñor ba eggal ñoom ñoon dañ ko war a légaliser léegi comme neex góor a jigéen góor a góor di sa jigéen a jigéen sëy pour wan la ne xelu doomu aadama xamut lu baax ak lu bon. Euh, ñaareelu tomb ba mooy war nañu xam ni boroom bi tabaaraka wa taala dafa baax a xeet wii di xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama matalal ko diineem jii nga xam ne ci la cosaanu texeem nekk ci la cosaanu ak matam nekk moom xeet wi diine jooju yàlla dañoo baaxe matal ko ba xeet wi aajowoowul ci sàkku lenn lum ci dolli ci mbir mu man di doon xataa ba moom junj na lu mel noonu sax moom borom borom bi tabaaraka wa taala daañu fekk ci quraan karim mu wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina wa raditu lakum al islaama diina nee na ko tey kat matal naa diine ji matal naa ci yéen samay xéewal gërëm noo lis gërëm loon al islaam muy diine ci yéen nga xam ni kon euh, yent bi sallallahu bi mu fiy jóge mën nañu wax ni bàyyiwu fi lenn loo xam ne lu mën a jur yiw la lu ko mën a jural xeet wi lu xeet wi mën a jëre yiw lu yent bi ta tegtal na ko xeet wi yonent bi sallallahu laata mu fay jóge bàyyi fi lenn loo xam ni lu mën a jural euh, jullit ñi yiw la lu dul tegtal leen loolu waaye bàyyi fi lenn loo xam ni man euh, aw ay walla lu baaxul ci xeet lu tegtal na leen loolu moytul la leen waaye bàyyiwu lenn loo xam ne tam lu xeet wi mën a tàbbi la te muy musiba wala muy leen jural ay lu tegtal na leen loolu kon bu ñu xamee ni xelu doomu aadama ci boppam mënta mat matuk xam li baax lépp ak li bon lépp ak li euh, rafet ak li ñaaw lépp euh, wax yu la ilaahi rek moo ko mën a tegtal yàlla def bi wax yi bi ñëwee ki ko andiwoon moom itam bàyyiwul dara lu dul luy lu baax tegtal na ko xeet wi lu dul safaan moytuloo na leen ko kon loolu day tegtal matuk diine ji euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu ci ngir euh, joxe misaal ci loolu ñuy wax léegi rek mi ngi koy feddale euh, daañu fekk moom Abu Hurayra radiyallahu anhu muy wax ni allamana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kulla shay kulla shay nee na allamana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kulla shay hatta al-xaraa hatta al-xaraa nee na yont bi jàngal nañu lépp lépp lépp lépp ba dem wanag sax jàngal na nu ñuy demee wanag loolu musta am ci diine ba nu ñuy demee wanag sax yont bi da ko daa jàngale kooku bàyyiwul dara naka noonu daañu fekk euh, al imam malik ibnu anasin nga xam ne moom la ko imam dar al hijra wala alimul madina rahimahullahu muy fedd li wax loolu di wax ni ma lam yakun ala aada rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi diinan lam yakun yawma diina nee na lépp loo xam ne nekkutoon diine ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi du nekk tey diine te moom ci taabi'u taabi'in la bokk. waxaat na feneen moom imaam Malik moomu Ibn Anas ni man ibtadaa fil islaami bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan qad xaana risaalata wa dhalika li anna allah ta'ala qaala al yawma akmaltu lakum diinakum al aaya moom imaam Malik muy wax feneen ni. képp koo xam ne yaa ngi fent ci diiney lislaam ji lenn ak jaamu yàlla gooy sos gis ni lu rafet la daa mel ni dangaa jàpp ni Muhammad dafa trahir mission bi ndax yàlla ne woon matal naa diine ji comme yàlla ne matal naa diine ji nag bu fekkee am na ci luñ ci war a dolli day mel ni kon yonte ba moo ko wàññi kon nee yow da nga koy accuser kon kon tombu ñaareel bi mooy ñu xam ni diine ji mat na bu ñëwee ci tomb ñetteel bi mooy day war ñu xam ni sariya bii nga xam ni wala yoon wi nga xam ni moom la borom bi tabaraka wala tëral ngir mottuli doomu aadama ngir texeel ko yàlla da ko tër ci ay sanan ay ay ay yoon yoo xam ni yoon yi du soppiku mukk résultat yi muy jur tam du soppi ko mukk ni nga xam ne noonu la tërale yeneen sananul xayaat li ñu ay sananul xayaat nga xam ni boo demee sawara ba na soba tey day lakk ba léegi dañagut boo demee weñ gu ñuul day dagg ba léegi dañagut soo demee lekk day reggal naan day màndal maanaam yooyu ni ñu amee nga xam ne ba na soba tey leen soppikuwu ci naka noonu yoonu yàlla tëral tam noonu la mel yoon wi yàlla tëral tudde ko jaamu yàlla moo xam muy jaamu yàllay xol yi la muy pas-pas moo xam muy jaamu yàllay wax yi la moo xam muy jaamu yàllay jëf yi la saa yu ko jullit bi jooxee ci anam gañu ko sàkkoo dana egg ci même résultat bi ci li mu soxla ci sellal bakkan li mu soxla ci defar jikko li mu soxla ci defar ruux jaamu yàlla gi yàlla tëroon maanaam diine ji du màggat jamono du ko weesu doonul xam-xam wax dañuy doom yàlla ngeen ni jamono weesu na ko maanaam mënut amatul efficacité déedéet parce que ki koy defar amul temps amul espace moom lépp la gisandoo bi muy defandoo mi ngi doon gisandoo lépp kon diine du soppiku li yàlla tëral ci ay jaamu yàlla moo xam ci jaamu yàlla xol yi la moo xam jaamu yàlla yi làmmeñ yi la wala yu cër yi la bu ci jullit bi jooxe ca anam gañu ko sàkkoo ci moom dana am même résultat ba ba mu ci doon wut ci sellal bakkan wala sellal jikko wala sellal ruux mu wuuteeg lool nag li nga xam ni mooy euh, xawaaniin yi nga xam ni doomu aadama yi ñoo koy tër xawaaniin yi nga xam ni doomu aadama yi ñoo koy fental seen bopp nga xam ni néewaana lu muy joxe résultat te loolu bu ñu doon seet euh, suñ loi pesanteur yi ñuy àtte ci réew mi rek boo xoolee mënta saafara dara man loi yi li muy bari bari bari police bi gendarmerie bi day mel ni dafay yokk sax liñ doon saafara daa gis service yoo xam ne danañ wut lu ma ñetti service pour ñu régler benn problème bu tuuti waaye du du changer day xam du changer masalan bu ñu ñëwoon tey nañ jël benn loi rek jox ko jox ko échantillon bu ñu jëloon tey police wala gendarmerie ak loi yi ñu tëral pour tey oto yi surcharge soo génnee fii garage ba oto yëpp dañuy surcharge kenn mënu ci dara police ak ñëpp a ngi ci kaw tëli bi loi yaa ngi faaye fi ne doo egg ci résultat bu mukk parce que ñi koy tëral dañoo yëyowu tëral loi kon euh, ñetti mbir yooyu bokk na ci ñu mën a xam pour ñu xam ne diine ji laaju dolli bu njëkk ba mooy xelum doomu aadama mënta mat matuk di tëralal boppam kese la muy tëral lépp di mat waaye ki ko war a tëral muy borom bi taatax la itam tëral na lu mat sëkk loo xam ne bàyyiwul dara ki ko ki mu ko yónni woon jàngale ko jàngale bu jekk bàyyiwul dara ba dem wane sax jàngale nu ñu koy defee waaye loolu mu jàngale woon tam jamono du ko weesu du ko weesu day wéy kon day mel ni bu ñu xamee ñett yooyu nag kon lu ñu ciy dolli du du du du day mën a ñàkk su ko dee bu ñëwee ci tomb bu njëkk bi ñu war na waxtaan nag muy euh, lan mooy bid'a boo confusion yu bari mooy ñaare làmmeñ wi muy waxal muy lu xayal lu xal arabiya en général maas bi du ko jàng te diine ji moom ci ci arab lañ ko wax te baat yooyu dafa am lu ñuy yenn lu baree baree bari loo xam ni boo ko jàngee baat ba da ngay xam ne lii moo indi werante wi ku ne mën na ko dégg benn déggin su ko defee ki mal intentionné nag moom su ko defee mën na jël di fénqale rek te loolu yéen saatam bi fi nekk am na mujjoon na naa bàyy leen alxuraan jigéen di fénqale daana ko moytu baax a baax ci biir su ko defee kon al bidaatu ci luxa euh, mooy fent dara loo xam ni lu bees la lu amutoon maanaam badaa shay'a yabda'u bid'an idha ahdathahu fa ata bi ala ghayri misaalin bu ñu ci luxa bidaa mooy nga sos loo xam ni amul misaal mu jiitu daañu wax euh, ibtadaahu daañu wax abdaahu yëpp benn la maanaa waaye la boo dee isbaal mooy al wala al mubtadi'u yëpp benn la ah daañu fekk asmaa illaahi taala am na ci daañu wax al mubdihu ci turu yàlla yi daañu tuddi al badi'a tam al badi'a ak al mubdihu yëpp mooy ci sos mbir yi nga xam ni amul lu ko jiitu muy xëy xëy rek créé ko badi'u samaawaati wal ardi ni ko alxuraan di waxee. ah wala daa nekk badi'a moo xam ni kenn jiituwu ko itam léeg-léeg daa nekk beneen ism ci moom borom taata muy lu kenn jiituwu ko ah, kon bi ñu al bid'u wal ah, bid'a mooy loo xam ni lu bees la dara jiituwu ko woon. xul maa kuntu bid'atan a rusul nee leen njëkkuma fi ci yonent te am na ñu ma jiitu woon bu fekkee dañoo ñëw ci euh, maxanal istilaax bi nga xam ne mooy bi ko boroom xam-xam yi jox nag baatu bidaa bi ndax wax naa ne moom mooy lu ñu fent rek mooy lu ñu sos loo xam ne lu beesa daal amutoon dara jiitu kon bu dee baatu loo xam moom loolu lañ ci jublu waaye bu ñëwee ci euh, contenu bi ko boroom xam-xam yi jox nag te ñoom seen contenu ñu ngi koy jëlee ci jàngale dañuy jël li alxuraan ndax alxuraan aay yi ni muy ñëwee day wax fii dara am bii déggin wax dara am lu mu ca dal ah, bi ñëw jàngale neneen ñëw dund neneen yooyu buñ ko boolee nag ñoom ci la sukkandiku nag ni lii kat kon yii la mën a jël. moo tax ba tax bi mën a firi lii ñu ñëw ci istilaax bi moom mu mën a indi yeneen yu xaw a euh, wuute bu ñëwee ci yi ci al bidaatu dañuy wax ni moom maxturaa fi diini ala gayri misaalin saabiqin mooy lu ñu sos ci diine ci amul misaal mu ko jiitu mooy al bid'a al haqiqiyya bid'a al haqiqiyya mooy loo xam ni dañoo xëy xëy ko rek noonu nga xam ne nit a xëy def ko rek eh, ci diine ji di ko jaamoo yàlla te amul lu ko jiitu ci li sallallahu alayhi wasallam jàngale woon wala ci beneen maxnaa bi maa uhdisa fi diini min tariqatin tudaahi shari'ata bi qasd ta'abbudi wa taqarrubi ila ta'ala loo xam ni dañ koo sos ci diine waaye nag dañ koo jaar ci yoon woo xam ne dañ koy nuraloog lu ko jiitu ñu jublu ci jaamu yàlla ak gën koo jige mu mel ni kon ci taxrif ci a taarif al istilaahi biir ci ni kon bidaa ñaari max naa ñëw na ci maa uhdisa fi diine ala xayri misaalin saabiq liñ sos te amul misaal bu ko jiitu buñ ko sosay nga xam mooy al bidaa ak bi nga xam dañ koo sos ci am lu ko jiitu woon luñ ko nuraleel nga xam dañ ci jublu jaam yàlla rek soo ko defee euh, xeetu mbiddaa yooyu yëpp nag daañ ko fekk ci mu'taqadaat yi muy pas-pas yi daanañ ko fekk ci ibaadaat yi muy jaamu yàlla yaram yi li dox diggante nit ki borom bi waaye daanañ ko fekk ci muamalaat yi muy yi nga xam ne dafa dox diggante nit ñi ci seen biir nit ki ak environnement bi mu nekkal muy doomu aadama yeeg euh, euh, yeneen yi te yàlla couleur ku couleur boppam su ko defee buñ sukkandikoo ci taarif boobu léegi nag dañuy yóbbu ci beneen tomb ñaareel bu muy séddale gi ñu war a séddale bidaa kon mu jëm ci li jox bidaa haqiqiya wa bidaa idaafiya kon dañuy fekk ni ndeke bidaa ñaari xaaj la am na haqiqiya am na idaafiya mu mel ni al bu ñu bëggee xam lan mooy al bidal xaqiqiya liñ ci namm eh, niñ ko waxee ci taarif bi léegi mooy loo xam ni dañ koo sos ci diine te amul fu ñu ko sukkandiku amul benn cosaan ci cosaanu diine buñ ko sukkandiku amul benn furu'a ci furu'a diine buñ ko mën a sukkandiku maanaam diine dafa am lu ñuy wax al usul ak i lépp loo xam ni dañ koy jaamoo yàlla te ki koy jaamoo yàlla amul fu mu ko mën a delloo ci usuli diine yi amul fu mu ko mën a delloo ci furu'a yi amul benn dalil bu mën a tegtaloo ci dalil yi nga xam ne mooy euh, dalail shar'a yi moo xam alquran wala sunna wala ijma amul fenn bu mën a sukkandiku ngir laayil loolee loolee bid'a haqqi la maanaam kooka moo ko ko jaamoo yàlla rek waaw ah. euh, bid'a mooy loo xam ni amul cosaan ci diine ji ki doon jàngale jàngalewu ko mënoo koo laayil ci alquran mënoo ko laayil ci sunna mënoo koo laayil ci waxi boroom xam-xam yi muy al ijma loolu mooy al bidaa al xaqiqiya daan joxe benn misaal boo xam ni siiw na ba nit ñi nu muy doone bidaa da di jaaxal mooy lu mel ni tabax gi ñu tabax barab yi tabax gi ñu tabax bàmmeel yi al binaa ala al xubur fi ne ci bidaa xaqiqiya la bokk fi ne amul benn dalil ci lislaam donte siiw na fi nag ba fi mu ne kenn ñimitu cee wax kenn ñimiwututoo kenn ñimiwu ko gaaral kenn ñimiwu ko gaaral te fi na bidaa xaqiqiya la parce que amul cosaan yénti sal tere a Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala wax nañ ni am na bis mu génn njaareem seen ci penku bi ay zeng yu bees ci ay armeel yu armeel bi ñu defar muy laaj ñan ñoo sañc si fii xam moom yëgul li ñoo sañc si ñu ne ko lool de euh, kii la jalaa say la mu ni déedéet taax yee ñu ñu ne ko loolu jalaa say la da caa xaalu ba keroog yé yéndu fa segg yéndu fa ci bis ba la sabase bant fanaanu fa Cheikhul Xadim taala an ku bañoon bidaa la kon tabax yi ñu tabax ci bàmmeel yi ak luñ ci man def nag tepp yi li mu seer seer maquette yeeg lamp yeeg liñ ciy def lépp nag ci lu ñu sos la ci diine di ko jaamoo yàlla waaye du jaam yàlla xëy na bu ñu ko doon def ci geneen côté nga xam ne côté aada bi la ñoo xam ne jublu waaye bu fekk nañ caa jublu te fi ne am na ñoo xam ne liñ ciy dépensé fi mu ne ñu ngi koy liggéeyal kañ koy defal même di ci ay nit ñu ciy liggéeyal kooka di ci dépensé ay yu bëree bëree bëri te fekk na yooyu amoon na yu gën a essentiel nag defoon ko ci ay alxuraan jàngale ci moo gën na am importance foofu parce que loolu day doon sunna doon waajib ak yeneen yu bari yoo xam ne mu ngi fi tasaaroo. kon al bid'a al haqiqiyya mooy yi siiw te kenn mën la koo layyil ci diine ñu di ko def di ko jaamoo yàlla di ko sàkkoo tuyaaba te mënuñ ko layyil ci alxuraan mënuñ lañ ko layyil sunna munuñ koo layyil ci waxi saxaaba yi wala waxi na yi bu ñëwee ca ñaareel bi muy al bidaa al idaafiya nga xam ni mooy li ñu sos ci diine te mu am tegtal buñ ko mën a tegtaloo ci alxuraan wala sunna wala ci eh, li boroom xam-xam yi daje nga xam ni mën nañ ko sukkandiku ci lu mel noonu lu amoon waaye ci anam giñ koy defee maanaam xëy na dañ koy dolli dañ cay dolli dara dañ koy dolli maanaam lu fi nekkoon la ñu limité woon ko yemale ko fi yow nga ñëw dolli ko ba mu gën a bari loola pour sa bu la ko mayee wala xëy na anam ga nga koy defee soppiku nga xam ne maanaam forme bi moom moom ngay sopp waaye fond bi moom mi ngi fi woon waaye al musharri'u muy législateur mag mu yàlla tëraliwu koon noonu moom yàlla tëraliwu ko noonu yonent bi tëraliwu noonu da koo tërali woon nii yow nga ñëw nag jël loola formule ko sa formule bopp boo xam ne yow moo gën a dëppook sa jamono gën a dëppook sa temps loolu moom lañu ci te euh, euh, bid'a idafiya euh, lu mel ni tudd yàlla yi ñuy tudd yàlla lu mel ni mawlud yi wala wasifa yi ñuy def nga xam ne dañuy tudd yàlla mbooloo nga xam ni ku ne xam ne tudd yàlla moom alxuraan da koo santaane yaa ayyuha alladina amanu udkurullaha zikran kasiran wastabbihuhu bukratan wa asila dee tudd yàlla lu bare bare bare bari di ko sàbbal suba ak ngoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn dàqu na tudd yàlla waaye forme biñ koy defe nga xam ne dañuy wut mbooloo ñu daje di ko way ànd genn kàddu di ko yëkkate ca kaw form boobu mooy bi fi sallallahu alayhi wasallam bàyyi wutoon loolu bàyyi ko fi woon ci anam googu kon ñi koy tudde biddaa mënuñoo sukkandiku foofu ni biddaa la kon lépp loo xam ni ak jaamu yàlla la goo xam ne bu ñu gëstoo ci alxuraan daa ñu gis alxuraan fu mu santaane loolu wala fu ko sunna santaane wala fu ko yëngatu sax daa defee waaye formule biñ ko jox leegi anam giñ koy defee ak yiñ ci dugal ak waxtu yaak yañ koy defee loolu nekkul woon lu fi yëngatu sax sax bàyyee noona loolu la ñuy tuddee bid'a idaafiya nga xam ne bid la boo xam ne ki nga xam ne loolu nekkutoon doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nékkutoon ci jamonoy saxaaba yi nékkutoon ci jamonoy taabi'una yi eh, rahimahullah rahimahumullah ajma'in kon li ñuy tuddee ay mbooloo mu ànd di tudd yàlla ci benn kàddu mën nañu bid'a idaafiya la wala boo boo xam day am ñaani ñaari anam am na anam goo xam ni boo ko ca yéegalee day bokk ci doo ko mën a tuddee lu ñu sos ndax lu fi nekkoon la am anam goo xam ni boo ko ca yéegalee day doon lu ñu sos foofu nag fi la ah, porte de dérive bi foofu la foofu la jafe-jafe ame amee nag léegi kum neex ñaawal ko wax la neex kum neex ñaawal ko wax ca la neex ni biddaa la te kenn du la mënal dara waaye ka ko gëm itam di ko def fa muy sukkandiku itam fu dëgër lay doon boo xoolee mag ñi ñuy def muy gàmmu yeeg ak xeeti wasifa yeeg xeeti mawlid yi daje di tudd yàlla nii wóor na la ni euh, du ñuy jaahil ñoom ñu koy def ay borom bi xam-xam lañ ay niti na lañ kon ñoom dañoo gëm ni loolu du bidaa dog doog bu du bu ñaaw rek ñoom ñoo ko sos waaye luñ fi fekkoon la xëy na ñu dëppale ko seen temps wala gën cee soñ wala dëppale ko jamono ji moo leen yóbbu ci ñu formuler ko ay formule yoo xam ne day dëppook environnement bi ñuy dundee loolu lañ ci sukkandiku waaye bi ñu demee ba jëmmi jamono itam gis nañ ñeneen ñu ñëw xëy na politique diine bañ yor tax ñu jël loolu ñoom dugal ko ci bidda yëpp boole yëpp rek bale benn yoon moo tax ñoo ñu du ñu déggoo mukk loo ci mën di waxit it maanaam kii moom day jàpp fam jàpp kee jàpp fam jàpp rek waaye ñu xam ni loolu moo ko indi al bid'a al haqiqiyya moom ñi ko fi def xëy na xalaf yi ñoo ko fi def ñu di ko topp wala bokk ak am na leneen waa am na leneen loo xam daañu ci egg ci kanam loo xam ne itam xëy na euh, moom it beneen bunt bu ñu ubbi la boo xam ne moom bunt bu ñu ubbil ñenn ñi la kooku daañ ci egg ci mujj pour wane moom itam ñuy def attention bu baax a baax ci mbir yi waaye daal bu fekk ci mustawa bi ñu tolloogul léegi di wax la al bida al haqiqiyya mooy loo xam dañ ko sos ci diine te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwu ko foon wala daf ko daa tere mag ñu baax ci daa ko tere tudd naa ci bàmmeel yi ñuy tabax di ko terrasse di ci ay listre ak i bandatal ak yëpp Sëriñ Tuubaa la and bàyyiwu ko da ko daa bi mu gisee bàmmeeli njaareem yi ay seng yuñ fa def du ko jënd lu fi saase ñaawlu ko lool xëy na am na ci anam goo xam ni bu ñëwee ba ci kanam ñu mën a ubbi benn porte bu tuuti boo xam ni porte bu tuuti lay doon ñenn ñi daañu ci mën a dugg pour di def lañuy ñuy def kon bid'a boobu ñëpp ñëpp d'accord nañ ci kenn bi problème bi kon mooy bid'a yi daa fiye bi nga xam ni li ñuy def tudde ko bid'a am na delluwaay ci sunna waaye forme biñ koy defee moo ci nekkuloon forme bi lañ jël loolu nag ku ci ne mën ngaa jàpp fa nga jàpp ki ko tuddee bid'a moom ndax léegi waxat naa leen diina ji moom mat na tey du du du xewi day wéy ba ba ba saa kenn kon nag sa appréciation bopp nga ci indi ci loolu lii dañ ko war a améliorer wala dañ ko war a bàyyi taxaw fam taxawoon lu ko defee loolu kon kenn ku ne sa position bopp yaa koy jël su ko defee kon loolu dañuy yóbbu nag ci beneen tomb ñetteel bi mooy ci séddale bidaa ci bidaa boo xam ne mën naa génn nit ci diine ñu koy tuddee al bidaa al mukaffira ak boo xam ne du génne nit ci diine waaye danay jur bakkaar ak mu fasse muy al bidaa al mufassiqa ak boo xam ni mën naa am du génne nit ci diine mën naa am sax nit ki du ci am bakkaar euh, bidaa bi nga xam ne mën naa génn nit ci diine te lu mat a xam la ndax bari na ñoo xam ne li ñuy takfiir nit ñi bari na lool li gën a bari ci cosaani diine lañ ko li ñu tuddee al usul yi li ëpp ci li muy soso itam nag mi ngi sos ci réer réere diine maanaam umpale ko walla topp bànneex wala toppadoo li ñuy wax taqlidul ama bidaa li ko ëpp lu koy jur ci muy bidaa ñu daal mu kaffira soit mu juddoo ci al jahlu bi diin wala mu juddoo ci ittibaawul hawa wala mu juddoo ci at-taqlidul a'ma mooy toppandoo nga xam daa gis gaa yi def rek diine nag moom li ci Sëriñ wax bari na lool lool lool moom ñu ci xóot xam naan du ñàkk ñi fiy jàngale wax nañ li Sëriñ Tuubaa wax ci ci ci wax na ci lu baree baree baree bari ndax nit ki moom lu mu xam mënu cee jariñu sa oto bu paanee nga jox ko maçon du ko dépanner waaye maçon bi boo ko wàcceelee ciment ak feer ak yëpp jox ko ba kii tailleur bi jox ko ba ciment du ko defar nit ki lu mu xamul munu cee munu ko munu ko liggéey nit ki lu mu xamul munu koo liggéey kon diine ki ko xamul moom jafe-jafe fasaadun kabirun aalimun mutahattiku wa akbaru minhu jaahilun mutanassiku waaja nee na li ëpp lu yàq ci diine ah nee na mooy borom xam-xam ju jeng kenn du ñu may warante moom bu ñu ñu ni kii jàngi na keer ba ñëw wala ñu ni kii eh, kër sëñ bi ko jàngal kenn du ñu may warante moom te fekk moom man li ko neexee day seet wala wa akbaru minhu jaahilun mutanassiku koo xam ni xamul ak liif néew ci bopp bi waaye nag mooy jëkk ca jàkka ji moo cay mujj mooy jëkk ca daayira moo cay mujj ku ma gis soññ la ku ma gis rek xeeb na si positif waaye li muy def lépp day day day day tatane yi def rek ngeen ànd lii sos biddaa mi ngi sosa ñett yooyu muy réere diine kooku duñ ci xóotali sëriñ bi wax bari na wax na ni ci ay junjam boo dekee liy jur bidaa hada wa innama ali almuqtafa li kasatil jahli ala nnaas ixtafa wa tabi'aha siratu sahaba dawil huda wa nuuri bil ijaba tuma talahuma huda suyuq huda suyuqi dawit tuqa wal ilmi wa rasuqi nee na li xew kat am na lu xew dañu ne ko lu xew mu ni la yont bi ne woon kat ngir réer gu bari tax na nëbbutu na jógewu faay daa nëbbutu rek daa nëbbutu nee na waaye yëmu ca kat la saaba yi doon dund topp na ca nëbbu na boroom njub googee nee na waaye yóbbu ca kat sëriñ njub ga sëriñ sa nekkoon sax nëbbutu na topp ca kon dara desu fi di dara desu fi de bu dee li yéen a saram nëbbu na la saaba yi nëbbu na la sëriñ su jub sa nekkoon nëbbu na kon loolu dafa mat a jeexi loolu dafa mat a jeexi mu ne kon nag fa saari'u lil ilmi ajma'ina li wàcc seen jale xaasi na kon nag daw leen fax leen ñun ko ñu jëm mu ni daw leen jàng yéen ñëpp qabla tasadduri wal infiraadi bi nafsi wal itbaa'i fi tabaani njëkk ba ngeen kenn ci yéen di gong ko nag dem beru commencé yëf dafa ay xeeri boppam wala muy wut gaa yi ko topp te yomb na lool léegi moom moom moom ku wutul ñu la toppit bari nga sa yoon bopp moom léegi ku wutul ñu la topp bari nga sa yoon bopp loolu mu bari na lool léegi sëriñ bi nag nee na bala ngeen a ber seen yoonu bopp mbaa ngeen wut ay topp dikk daw leen gaaw jàng bu baax a baax a baax ci mën a ñàkk bala ngaa beru ber sa yoonu bopp nga xam ne kenn doyatula léegi moom sa yoonu bopp rek nga jaar wala ngay wut ay gaa te boo beroo am gaa yi la topp gaa yi moom léegi booy beru da am ay topp mu ne it zulumaatu bidaati ixtiqaadi takku fa anwaar tibaalihaadi mu ne ngir euh, lëndëm mi bidaa pas-pas bidaa ci pas-pas dafa doy waar lëndëm mi bidaa ci pas-pas day muur leer yi topp ak njub day liir day muur leer topp ak njub boo gisee tey jii euh, njàngum alxuraan bi bari da ngay dégg leen ci rajo bi ñu naa wàcce nañ fa junniy kaamil junniy kaamil wala lu waay wàcce ci lim nañ ko jox wàcce nañ fa nangami okaana xaqan nangami ay ay ay lim yu rëy rëy yoo xam ni te fekk na loolu du woon affaire ba loolu du woon affaire ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu waxoon na fi bi mu laa jàngalee alxuraan ni wàccal alxuraan yomb na nee na soo laabalee sa biir biti ak sa biir soo nee a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim mbóot mi dugg na ci kon ndeke alxuraan ji du lim bu bari bi ñuy jàng naa nga mi ay junni kaamil ay téeméeri kaamil loolu taxul affaire bi jóg benn faatixatul kitaab rek kooku tuyaabam xajul mën naa defar lu ne waaye xol yu muur yi topp bidaay yi ba xol yi muur tax na tey jii bu la nit doon ñaan loo nga jàng faatee tifleel ko doonaay ci karam gi wala day defe ni ñaanaloo ko sax buy génn wut ko ay ñaankat yoo xam dañ naa ah, ñaan même ay ay jat dañuy sax bu ñu ñaan la day gis ñoo xam ne ay xasida yu ñàng lañ jàng wala ay tur yu ñàng ñàng ñàng kabro bi kabro ba ay na sin dijin wamin dijin wamin dijin ka yoo xam ni maanaam yooyu ay ay la nit ñi faaw nga ñàng tuuti maanaam maanaam bidaa yi moo bari ci xol yi muuru ba faaw nga faaw nga ñàngal faaw nga xoromal ñu doo ko gëm te fekk booba faatixatul kitaab lépp a ngi ci biir faatixa benn faatixa waaye bu leen di bind la woon téere nga bind fenn faatixa ni ko demal sangoo ko mbaa nga naan ko du la weexal aw cent francs la lay jox faaw nga wut ab ab ab mu sol ko def ci ay buyot xaal yoo xam ni <laughs> ma ne bu yor xaalis dañ ci dugal ay ay yoo xam yu garab <laughs> su ko defee jox ko ni ko nag léegi na ko boo koy sangoo da ngay ba weeru fekk bay toll fii rek bu mu ko weesu nag bu weeru fekk bay toll fii rek gaa ba sangoo <laughs> ma ne loolu moom la siñ bi jàngale mu ne zulumaatu bidaati ixtiqaadi takku fa anwaara tibaladi pas-pas yu bari yi ci xol yi nga xam ne kenn xamul lu mu doon kenn xameetut diine jaag yëfi jaxase ci bopp yi bopp nit ñi moo tax loo mën di jàng ci alxuraan ay wakkaane ak fukk ak juróom-ñett ay ñaar fukki mois ak juróom-ñett ak yépp amut solo liy defar ci xolu nit ki lay nekk nit ki moo war a egg ci sala sala waxan na ko ah yéen borom maanaam euh, borom wax na ni sama jaam du deñ di ma jige di ma jige di ma jige di ma jige ci li ma ko sant ba mujj maay nekk bëtam di noppam di làmmeñam di loxoom su ne jox ma rek ma ni ko fabal bu ne jox ma rek ma ni ko fabal foofu nit ki dafa war a jëm egg loolu nag jàng ay lim yu bari taxu koo jóg lim yi moom daanaka li li li pour mag ñi liñ ko indi woon pour ray temps bañ nit ñi taxawal la woon rek waaye loolu dafa bi liñ fi yent bi bàyyi woon doy na sëkk kon sëriñ bi soññañati génn ci réer ndax liy jur bi tax mooy ak réer wa man nahaakum an taalumi fa nahyuhu ila dalaal yantami id kullu man fi fi zamani manaa min taalumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin id al amal in lam yakku bil almi shaabahu al qalal lañ jox nee na képp koo xam ne mi ngi découragé nit ñi surtout ndaw ñi ci jàng xam-xam nee na mi ngi woote jëm ci biddaa bu ñaaw a ñaaw a ñaaw nee bi gën a ñaaw nga naan suñ tubaa niwut ci téere waaye ah suñ tubaa de moom jàpp bi rek jàpp sëñ bi rek man luy dox sëñ moom ginaa nekkatu fi te jamono ji doy na waar jamono yoo xam ne eh, xista yi bari na wa kullu ta'wilin bi dax mu dimi awraadi bi tarki eh, mu dimi awraadi bi tarki xisasi eh, xam waxit bay doo wa kullu ta'wilin bi dax fi xisasi maanaam mooy tooloo woon na ñuy moytu xisa yu lompoñ yi te xisa yu lompoñ yi daa bari lool maanaam xisa yu lompoñ yi bari na lool lool lool damay wax ni fi mustalahul hadis jamono jiñ ko indee woon ci ne ku jóg ni yontu bi ne na am ñuy bind seeni tom yu mag a mag hadis yi benn waayu commerçant yi ca marché ba garagiste yi kenn ku nekk sàmm yi kenn ku ne nekk raaw yi indi say hadis yu bëree bëri boroom xam-xam yi xëy ne léegi daal dañuy am na am na xew léegi daal comme nettalikat yi léegi nañu andi isnaad léegi ku neeti yont bi nee na ñu la foo ko dégg nga ni ci diw ñu dem ca diw fu ko dégg ñu bañ ko seetee am na ñoo xam ne ñañu ni ca lañ déggee ñooñu fekk diwuñ jamono am ñoo xam bañ leen ñaq-ñaqalee dañoo ñëw ne ay la yéwén suñu addis ñoo ko sosoon ay la yéwén addis ñoo ko sosoon ma wax ni fi ne xisa yi ñu nettali sëriñ bi war nañ ko wutal ay isnaad fi mu ne waaye saamam demoon da gànnaar rek saamam taxanal na sëriñ bi saamam nga xam ne boo dee xool xisee gànnaar yeeg taxan day mel ni maanaam na rëy rëy rëy fi ne nii ñu def attention waaye boo xoolee li ñuy nettali sëriñ bi ci ñi daa taxanal day mel ni am nañu ëpp taxan nañ daa liggéey da ngay xaar lan la doon dee matt bi sax te sëriñ bi fi ne sax matt jëfeewutoon noonu booba jurul yenn ci àll bi booy génn ci xur bi rek déedéet daal di gàjje loo atun ñoo xam ne boo dee xool xisa histoire sëriñ bi day mel ni mag ñëpp taxan nañ daa liggéey su ko defee yooyu dangay gis ni am na ci même yoonu gànnaar yi ñuy wax li muy bari bari booba ñu bari ñi mu woon a génn frontière yi parce que booba maanaam ni ko nit ñi yombale léegi xam ne ñëpp kum neex dem booba yombiwutoon noonu am na ci mag ñu ñoo xam ne bu ñu daa génn ay pàq ak yi paaraar lañ daa watu niru ay mbëri làmb pour bañ ñu jàpp leen comme po dañ ko yàgg a yaatal buur moom daa yàgg bëgg po kuy fare comme ni mel léegi rek boo dem musicien rittu ay rasta yu mel noonu boo demee nga yam noonu la meloon booba mbëri làmb yi ak gumeenkat yi gumeenkat yi taaxuraankat yi moom dañu amoon carte blanche moom dañu amoon fu fu leen neex dem kenn leen bu ndaxataat kenn leen jàpp buur bu ñëw nga tere leen bàyyi ñu dem. am na mag ñoo xam ne bi ñu fekk sëñ bi gànnaar wax nañ ni yooyu lañ doon niru ay mbëri làmb pour fekk sëñ foofu kon yombutoon ni kum jóg ku ne waaye léegi dégg ku ne ah, saa maam sëf ay gëléem sëf ay nangam nangam yu bëree bari fekk sëñ bi dem taxani te yooyu amul isnaat amul isnaat te xam nga dafa dafa toll dafay toll que tam jamono bi ni mu yàqoo nii nga xam ne jikko yàqu yëf yi dérive yi ba lu nekk dugg ci biir faawu ñu segg faawu ñu taaraar loolu mënti nak ci mbir euh, su ko defee kon euh, biddaa mu kaffira biddaal mu kaffira li ëpp ci cosaani diine lay juddoo la ko jur mooy réere diine te mooy ñàkk jàng sëriñ bi soñña na ci wala topp bànneex bànneex nag buñ ko waxee ñu bari dañuy defe ni mooy dem seeti soxna yi naan lu dëggandu ta naan wala ay déglu déedéet loolu bànneex bànneex mi ngi ci biir jaamu yàlla gi masalan tey yii xew léegi nga xam ne kenn ku ne yaa ngi wut mbooloo di dajale loolu loolu boo ko seetee topp bëgg-bëgg la rek maanaam mbooloo moo xam ne doo segg doo taaraar doo seet moom na bari rek lu mbooloo mi gën a bari amul doo seet dara daal na mbooloo mi bari rek na duuf lu riir mi gën a bari mbooloo mi gën bari yow noonu la gën a soxlaa amul taaraar amul tànn amul def dara da bari buuse be xar jeeg pëpp ji yëpp day nekk ci biir bon loolu baax na am na côté boo xam ni pour qualité bi quantité bi baax na waaye bu fekkee ci jiw la moom su buuse bi ak xar ji ak pëpp ji bare danga am ñeex mu saf waaye nag doo am jiwu doo am jiwu te bu fekkee ni jiw buy ñàkk di ñàkk bu yàggee boo tur buuse doo am parce que buuse bi mooy jur jiw kon taaral bi itam baax na ci léeg-léeg wut euh, quantité bi waaye qualité bi tam baax na ci boo gisee sëriñ bi bu muy dellu see di yeesal looloon yeesal si fekkoon na fi quantité bi fekkoon na fi ñuy jàng alxuraan ji fekkoon na fi ñuy jàng fiq bi fekkoon na fi nit ñi naafila dugg xalwa def lu ne waaye ni bare woon quantité bi ni ba qualité bi da cee nekkutoon dem ba jurwàll yu jafe mënoo am si jur jurwàll yu parce que soxna sa yaa ngi soxna yaa ngi ca euh, taaxuraan jàng laawaan jàng affaire yi pour nit ku jurwàll yu yombutoon man ngaa jur nag ku mokkal alxuraan ku mokkal alxuraan xafisul alxuraan moom du dara maanaam tubaab sax bu jàng alxuraan mokkal ko fiq ku ko jàng mokkal bi sëriñ bi kon loolu la doon defar moom ni pupp ji daa bari ak buuse bi te bu yàggee dem noonu day dem ba buuse bi sax dootu fi nekk ndax kem bi ko war a jur nekku fi ci la sonne pour defaraat kem renouveler euh, capital euh, semencier bi ñu amaat nit ñu bees ñoo xam ne ay nit yàlla ñu bees taq ñoo xam ne li ñu yor lu bees la dañuy ñëw di xool di janoo di jur ay wàllu di jur ay nit yàlla yu sell yoo xam ne moo fi indi lii waaye nag waaye nag loolee dañ ko war a jéem a nag bañ a delluwaat fañ jóge woon maanaam bañ a toppati bañ a toppaat quali bi rek topp quantité bi lu mu gën a bari mbooloo bu ñu dajee ñëw doo leen jaamuloo yàlla doo leen jàngaloo ji dajal ay ndaw ndaw yu góor ndaw yu jigéen ñuy jaxasoo ba ay deux heures ma trois heures matin ci guddi bokk ci oto yi yéeg ci ko oto yi fanaan ci tànt yi luq yi ne ci li leen neex rek kooku lu kooku diine du fa juddoo loo ko diine loolu la fi sëriñ bi doon dindi kon loolu dañ ko war a dindi waat loolu mooy topp bànneex bànneex mooy bëgg na maa am mbooloo mbooloo moom nañ ma topp luñ bari bari doy na fu ma diine ñu ni diwa mbooloom waaye mbooloo mi du am na ñoo ne buñ doon taaraar bu subaa kenn nit la ñuy des wala ñaar am na ñoo mbooloo yu baree bari bu buñ doon taaraar bu subaa kenn nit la ñuy des wala ñaar kon ittibaaxul xawaa mooy topp li ngay nga topp nu mu la neexee rek loolu yëmu ci dee ba ci politiciens yi politiciens yi fi mu ne du ñu seet ku jub ku jàng dara même dangay ku jàngul dara ñu def ko ministre lu tax ci parti bi la bokk benn carte lañ la mooy bokk ci parti bi rek bokk ci parti bi jeena syndicat ba bokk ci syndicat ba association ba bokk ci man ci la jamaaxa ba ci suñu kër yi diine sax léegi léegi benn carte lañ mooy ci kër gi laa bokk rek une fois nga ni ci kër gi laa bokk kër sangam laay seer maanaam yow wala bal nga léegi amutul leneen maanaam su ko def yooyu nag porte de dérive la boo xam ne itam bu ñu bàyyi xel Euh, man nay euh, jur ay bidaa yu bëree bëree bari la del mooy toppandoo taqlidul ama mooy di toppandoo di toppandoo di roy di roy koo xam ni xamu fi muy jaar ma xam ni loolu fu jëm rek nga jëm fa su ko defee kon euh, loolu ñu tuddee bidaa haqiqiya nag nga xam ni ci pas-pas lay am yu bari la bu njëkkoon mën nañ ci tudd lu mel ni li ñuy wax alqadaru mooy yàlla mooy dogal am na ñu ko dàq man ñu wax ci li ñu wax al al jabr maanaam insaan mu xayar am mu sayar nit li muy def moo ko tey moo koy defal boppam wala dañ koo def loo xadd yàlla boo xam ne kenn mënu ko lijjanti jamono yaa limul kalaam di xew werante nañ ci lu bëree bari am ñu jafandu ci ni insaan majbuur te loola wuuteeg njàngalem ahlu sunna wal jamaa mi nga xam ñu ko jëlee ci Euh, al asha'ira muy lii nu nekk nu nii loolu dañuy wax ni nit ki euh, dañ koy liggéeyloo maanaam nit ki dafa yor responsabilité lu mel ni dàq yenn melo yàlla yi melo yi xaw niroog melo yi nit am nañu ko dàq lool wax ilmul kalam ñoo ci doon wax lu bari lu mel ni takfir leen ci saxaaba yi ak di leen jam di di leen tuumaal rawatina ku mel ne Abubakar ak Omar te loolu boo demee suñu bokk ci ay ñëpp lu ñu koy def yooyu yëpp. Eh, ay ay ay ay ay bitax i'tiqaadiyya la boo xam ne moom ah nañ ci day génne nit ci diine yooyu kenn maanaam mën na génne nit ci diine. Eh, ak lu mel ni jàpp ne alxuraan contradiction da ci am mooy ñi nga xam ne ñoom nanguñu tawil nanguñu tawil ndax alxuraan de ci am foo xam ne boo fa egg rek faaw nga tawil jël li firee ko loo xam ni bokkut ak la muy niru ca kaw ak ñi nga xam ni dañoo jàpp ni. ay mbugali bàmmeel yi daal dañ koy wax rek ak ku ñeental la yu yuñ daa tiitloo nit ñi waaye loolu mënta ne nit ñi daal ku dee seey ci dee ca géej wala mu lakk defu dóog kooku lu ñu koy mbugal ci bàmmeel am na ñoo xam dañ yooyu mënta ne loolu yëpp yooyu ci dañ xel na ko loolu ci waa ilmul am na moxtaxada ixtixada yi amoon na bu yàgg-yàgg xëy na yooyu sax mën nañ suñ jamono ji moom xay na gëstu yi xóotu ci waaye yi ma wax ni daal mooy indi ixtixaad fasit ci san jamono yii moom li ci ëpp moom mooy Euh, ñàkk a xam cosaani diine yi ndax xam-xam ya xay na ñoom xóotuñ ci wala am na ñoo xam sax sonuñ seen bopp ci xalaat moom maanaam ñoom daal dañuy gëm noonu gëmu kaw nii rek gëm naa gëm naa waaye jëmuñ ci xóot loolu moo tax yooyu duñ ci egg kon loolu mooy bid'a mu kaffira mën naa jëm ci diine bu ñëwee al bid'a al mufassiqa bi nga xam ni du génne nit ci diine waaye day jur bàkkaar loolu li ëpp ci furoo yi lay ne ci furoo diine yi léeg-léeg ta mu nekk ci usul yi nag bokk na ca am yenn xadis yoo xam ni da du dëppoog sa xalaat du dëppook sa bëgg-bëgg nga gànt ko ñu ngi ci tudd lu mel ni xadis boo xam ne sallallahu alayhi ni te Buxaari yi indi ko te ci Sahih Buxaari la bokk nga xam ne kenn mënu ko weddi ndax ñëpp dëppatu ñu lu wér la mu wax ni su weñ tàbbee ci saw ñam nan ko ca naq ba ñaari weñ yi ñaari laaf yi tooy ndax benn laaf bi jàngoro la benn laaf bi saafara la te xamoo ban ci moo ci tàbbi kon tàbbal ci ñaar yëpp bu ko defee bu jàngoro ñëwee saafara ko am na ñu ñëw pour wàllu hygiène wàllu set rek nasafa ni loolu daal euh, boobu hadis daal moom jota nettali ndax loolu ak salte la weñ wu tàbbi ci ñoom nga di ko xooj loolu salte la te hadis hadis sayi la tax ci sayi Buxaari lañ ko fekk kenn mënu ko fa weddi maanaam xeetu yu mel noonu wax nañ yooyu weddi ko mën naa euh, jural nit euh, bàkkaar lépp loo xam ne lu wér la ci xadis donte dëppoo sa xalaat ak sa bëgg-bëgg te yooyu bari na bari na lu mel ni tey ci suñu jamono tey jii ma doon joxe misaal man na ma jël euh, li rijaali mislu xasdi unsayayn li zakari mislu xasdi unsayayn boobu alxuraan di wax fi ne boo demee ñiy xeex droit de l'homme fi mu ne surtout féministes yi dañ koy xeex man dakkuruñ ko sax par moom dakkuruñ ko pour bu ñuy miraas na góor ëppale jigéen xam nga boo xoolee euh, li ñu wax parité ak ya ko jiitoon daana muy égalité bi ci taxaw ci dindi loolu la muy góor nay ëppale jigéen ci taxaw ci dindi lañ ko yu mel noonu te loolu nas sarix alxuraan moo ko wax li kenn mënu ci dara kenn mënatu koo xeet alxuraan moom moo ko wax bu fekkee ni lu jub la alxuraan ko bu jubut alxuraan ko waaye ñoom ña koy dindi boo seetee li ma la wax ni seeni xel doyul jubul ndax ñi ngi saxal leneen loo xam ni loolu xelum bay ma sax nangu ko te mooy li ñuy wax ay ngóor jigéen ak affaire yooyu Euh, yooyu lenn la ci bokk na ci tam yenn aaya quraan yi nga xam ni am nañu koy tawil jëme ci niñ ko bëggee nga xam ne aaya moom boo xoolee kaw ga mën nga koo piri piri moo xam ni moom ci tawil doong lañ ko mën a teggee te daan la arrangé lu mel ni lay laysa ala alladina amanu wa amilu junaaxun fii ma mu ñi gëm yàlla di jëf lu baax lu leen neex nañ lekk dara du leen ci fekk am ñu ne daal aay boobu ñoom ci lañ sukk ba ne sàngara daal araamut kon ndax yàlla nee na ñi gëm yàlla di jëf lu baax lañuy lekk kenn kenn du leen ci topp ak tooñ amu ca te aay bi dañ koy taawil ci ni lu jiitu tahrimul xamri lay doon lu jiitu tax tahrimul xamri waaye bu dee ginnaaw tahrimul xamri lay wax boobu kon day xaw a dewaar kon kon dañuy aaya bi dañ koy taawil wax ni lu jiitu ñuy araamal sàngara la doon wax ni ña ko doon naan booba lañ ko doon naan ak lekk yooyu dara nekku euh, yu bari la muy bidaa yi nga xam ni ci euh, bidaa mu fas ci xala day jural nit bàkkaar bu ñëwee ci yeneen yi nga xam ne mooy am na yeneen nag yoo xam ne bidaa la yoo xam ne ginnaaw yi génneen ci diine ak yi nga xam ne du ci ko jural bàkkaar am na bidaa yoo xam ni du génne nit ci diine du ko jural bàkkaar ngir lan ci bidaa idaafiya lay bokk bokk ci xaqiqiya ñaareel ba dafay aju ci euh, wànqaasi diine yi muy furux yi waaye du ci usul yi ñetteel ba mooy du xaraamal lu dagan du daganal lu xaram bépp bidaa boo xam ni du dagaanal lu xaraam du xaraamal lu dagan bira boobu la ñuy tuddee laa tu kaffir wala fasix lu mel ni tey lu ñu doon tudd léegi mooy ay zikrul jamaa yi maanaam ñaan yi nit ñiy def ginnaaw julli juróom lu mel ni wër di ak jàng alxuraan yi ci mbooloog wala gàmm yeeg yi ñuy def yëpp bu fekkee dara luy niru kéef néew ca ak ak yu bëree bari lu mel ni jàng yi ñu jàngal néew yi kaamil yi ñeen di wàccal ak ñaan yi jàng yooyu yëpp nga gis ni kon fi mu ne ñi nga xam ñooy ñi gën a lañu leen ci affaire bi daa fi ne ñoom ci yooyu nag la ñuy attaqué fi ne yooyu lañuy ñuy attaqué fi ne lëjal cee lëjal nit ñi wa kullu bid'atin dalaala wa kullu